sax di ak maa ngi wa rahmatullahi wa barakaatuhu yi ginnaaw bi ñu sante yàlla jul seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baal di leen baal ni ko mu assasatul wafaa bi xuququl iman bu defee ak yéen bi weeru koor wi tàmbalee ba léegi rek ñëwaat nañ tey jii ci kàttanu yàlla fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor wi ngir jàngat tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko bëgg ko bokk ak yéen jàngat ci biir weeru koor yépp niñ ko baaxoo def rek ci ñuy dalal tey bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ki ñuy dalal mi ngi tudd maam Cheikh Ibrahima Fall bi doom ci Serigne Ndaam Abdourahman Fall dëkk Touba mi ngi tàmbulee njàngum alxuraanam foofu ci Touba ci daara ju mag ju ràññiku yoo xamante ne ñu bari xam nañ ko ci jàng jàngale ak jàng muy kër Serigne Souhaïbou Mbacké kon foofu la tàmbalee njàngum alxuraanu karim tamit la mottalee am njàngum alxuraanu karimam ba li mu war a xamlu ci téere yàlla bi yépp mu xamlu ko naka noonu tamit ci kër Serigne Souhaïbou googu la tàmbalee njàngum xam-xamam ci atum 1992 li tàmbalee ci 1992 ba 2000 kon am na foofu juróom-ñetti at ci kër Serigne Souhaibou lépp di jàng xam-xam ginnaaw bi dafa jóge dem Murtani lépp rek ci jàng xam-xam ak sàkku ji ko ginnaaw bi mu fa amee ay weer la fa jóge nag ci atum 2001 yàlla baaxe ko mu dem Égypte tàmbali foofee njàngum astronomie ba am baccalauréat bi mu amee baccalauréat mu dugg ci université bu mag boobu ñu bari xam foofu ci Égypte muy jaamiatul Azhar nga xam ne ñu bari jaar nañ fa ci ismul aqida wal falsafa foofee la dugg ba am licence ci atum 1900 ci atum set kon ci gàttal lii mooy jaar-jaar yi nga xamante ne suñu gan gi ñu dalal tey jaar na ci ci wàll gi nga xamante ne moom ko daal muy jàng ak jàngale liñ fas yéene waxtaane ak ñun nag di luñ war a bàyyi xel luñ war a xam ci képp boo xamante ne ab jullit nga muy lan mooy tegtale ne yàlla am na bu fekkente ne ab jullit nga ana lan mooy tegtale loolu ñu jëlee ko ci alxuraan ak sunna wala sax jëlewuñ ko ci alxuraan ak sunna waaye nga mën a sukkandiku ci sa xel rek xalaat ne lii kat luy tegtale ne yàlla am na kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fa seeni waxtaan ak ñun waxtaan muy demee moom mooy ci ñu xamal lan mooy xam-xamu tawxiid ak lan mooy njariñ ñi nga xamante ne moo ci mën a juddoo ci nit ki nga xam ne moo koy jàng ginnaaw bi danañu andil lii tegtale amu yàlla te sukk ñu sukkandikoo fi ci xel rek ginnaaw bi tamit danañu andil li nga xamante ne mooy tegtale amu yàlla te ballaloo ko ci alquran ak sunna ak yeneen téere yi nga xamante ne moo wàcc ci yonente yi ci yàlla subhanahu wa taala ci loolu danañu indil tamit ñi nga xam ne ñooy weddi amul yàlla ñooñu ana fan lañ sukkandiku pour weddi yàlla kon ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne incha allah fas yéene na ànd ak ñun jàngat tomb yooyu euh, ñu fàttaleek mbooloo mi ne ci am ab laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi wax na ne incha allah bu waxtaan wi jeexee des na ci tontu ba tey tamit laaj yi nga xamante ne mooy laaj fiq yi incha allah bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoo ko méngoo ñëw nañu tey ku ci amoon ab laaj bu ci ajoon rek incha allah des na ko tontu tey kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ bi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah tan min lisaani yafqahu qawli bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعد توجيه تحية يعطرها مسك المحبة والاحترام إلى جميع الحاضرين والمستمعين الكرام في كل مكان لمن دواعي الفرح والسرور أن أحضر في هذه المدينة المباركة خاصة في هذه البقعة الطيبة الطاهرة وذلك لأجل المساهمة في هذه الحلقة الفكرية العلمية المفيدة وأقوم بتوجيه الشكر إلى جميع الإخوة الذين ساهموا وشاركوا في إقامة هذا البرنامج الرمضاني الذين أتاحوا لي هذه الفرصة وجزاؤهم الله جميعا عنا خير الجزاء لأن القائمين بهذا العمل الجليل وهذا الموقف إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم في حفظ عقيدتهم الإسلامية السمحة والدفاع عنها من كل الأفكار والتيارات المادية الإلحادية gannaaw suñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonente bu tedd bi sayiduna muhammad di sant sëriñ tuuba ci ngir mu leera mim ñu xàllal ñu ngi nuyu ñëpp nuyub lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di am mbégte lool ci teew ci dëkk bu tedd bi ci barab bu lab bi ngir participer ci lu am njariñ li nga xam ne ni jullit ñépp war nañ ci roy tey kon nag war nañoo sant mboolem ñi nga xam ne taxawan nañ lii ak mboolem ñi nga xam ne participer nañ ba lii taxaw te di leen sant ci boole gi ñu boole ci ngir mu am njariñ mi nga xam ne ni diine laaj na ko bépp gox ndax ne seen taxawaay bi li muy tegtale nekk mooy mu ngi wattu lislaam ci lépp loo xam ne mi ngi jóge ci bitti wala feneen fu mën a doon ngir yàq li nga tudde li nga xam ne moom lañu tudde al aqidatul islamiyya li ñu fas yéene waxtaane tey nag mooy isbaatu wujudullahi bayna al aql wal naql doomu aadama nan lay mën a sukkandikoo ci xelam pour wax xam ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala am na lu dul diine di ñëw gannaaw bu diine ñëwee nan lañu diine waxee ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala lu am la mawduu bi nag muy thème bi dafa nekk lu am solo loo xam ne dafay wax ci ilmu tawxid te tawxid xam nañ ni bépp xam-xam tawxid mooy bi ci ëpp njariñ gën ci comme ni ko Sëriñ Tuubaa wax de waxe ne wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi li tax tawxid gën ci xam-xam yépp mooy doomu aadama bu fekkee dafa gëm li mu gëm bu ko mënta layal ak ngëmam du dëgër kon di imaan benn nga nekk koo xam ne sa gëm fi nga ko teg mooy al imaanul burhaani mooy li nga gëm mën nga koo défendre mën nga ko layal mën nga ko wattu ci lépp lu ko yàq wala li ñuy tudde al imaanul taqlidi mooy ki nga xam ne lim gëm maa wajat naa abaana ci la ko teg waaye mënu koo layal mënu koo défendre mu mel ne bu ñu xoolee limu ñuy dund ci àddina tey ci ay doomu aadama war a toll ci juróom benn milliard ak lu topp ci ay nit limu jullit ñi nekk benn milliard ak ñeenti téeméeri million waaye jullit ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci yoon wu dëgg gëm yàlla di ko jaamu kennal ko boo xoolee sulus bi mooy boo leen xaajul ñetti xaaj benn xaaj bi seenu ngëm mënuñu koy layal dara mënuñu la wax fan lañ teg seen gëm te borom xam-xam wax nañ ne ki nga xam ne dafa gëm te lim gëm mënu koo layal kooku ak ngëmam mënta nekk loo xam ne lu dëgër lay nekk ilmu tawxid loolu la ñuy jàngal mooy dañuy jàngal li ñu gëm muy diine ji ñu nekk pas-pas bi ñu nekk fan lañuy ñuy jaar ba mën ko layal ba kenn du ko mën a yàq kon loolu mooy thème bi ñu fas yéene waxtaane tawxiid nag mooy lan tawxiid benn pàcc la ci ñetti pàcc yi nga xam ne ci la diine sukkandiku diine ñetti xaaja mooy li ñu tuddee al aqida ñaareel bi mooy al sharia ñetteel bi mooy al axlaaq al aqida mooy pas-pas li nga xam ne nit ki da koy gëm ci xolam loolu liñ koy jàngal mooy tawxid al sharia mooy li nga xam nit ki da koy jëf ci ay cëram loolu li ñu koy jàngal mooy al fiq al axlaaq mooy li nga xam ne jikko yi nit ki war a jikkowoo kooku li ñu koy jàngal mooy al ilmul axlaaq kon tawxid ci ñetti façon yooyu ci la sukkandiku ñun nag ñu fas yéene waxtaane ci ñett yi diine sukkandiku mooy bu njëkk mooy li ñu tudde at tawaayid bu ñu xoolee mboolem yonent yi fi jaar yépp ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ci mujj ñoom ñépp biñ ñëwee ci lenn lañ woo nit ñi mooy tawxiid comme ni ko yàlla waxee yonent bu ñëw rek la ngay njëkk a wax say nit mooy ubudullaha ma lakum min ilahin xayruhu ñu waxaat ci beneen ay wala xad baasna fi kulli ummati rasulan an ubudullaha wajtanibu taaxuut waxaat wa ma arsalna min qablika min rasulin illaa yuuxi ilay annahu laa ilaaha illaa ana faabudun kon tawxiid moo ñu jàngal nan la ñuy mën a def ba suñu pas-pas bi dëggu nan la ñuy mën a fexe ba layalu am na kon njariñ yu rëy yoo xam ne li tax ilmu tawxiid gën ci xam-xam yi mooy dafa làmboo njariñ yoo xam ne beneen xam-xam làmboo ko ndax bu njëkk bi mooy tawxiid dana mën a tax nit ki ci jàng xóot ko man layal gëm-gëmam ñaareel bi mooy dana tax bépp xalaat bu jógewul ci diine ji boo jàngee tawxiit xalaat yooyu danga ko mën a radd danga ko mën a delloo tawxiid boobu ñu fas yéene waxtaan rek dafa seetlu ko ñetti xaaj di am lu ñu tuddee al uluhiya am na lu ñuy tuddee an nubuwaat am na lu ñu tuddee as samaiyaat tawxid ñett yooyu la ñu jàngal al uluhiya mooy lan mooy lépp lu aju ci amul yàlla subhanahu wa taala wa sifaatihi wa asmaihi ak nubuwaat mooy lan mooy lépp loo xam ne dafa aju ci sifaatu rusul wa mu'jizatihim wa karamatil awliyaa wa ila zalik ñetteel bi nga xam ne ilmu tawxid danañ ko jàngal mooy assamaiyaat mooy lépp loo xam ne dafa aju ci lu ñuy dégg mënuñu ko gis lu aju ci aljanna sawara ak xisaab ak el mizan kon tawxiid dana amal njariñ nit ki ñaari mbir mooy jàng ko dana tax ba xóot bi dana tax nga mën a layal li nga gëm ñaareel bi mooy dana tax ba lépp lu ko yàq nga mën koo delloo ñu ñëw ci ñaareelu point bi mooy isbaat wujudullahi fil aqlil yi yàlla subhanahu wa taala dafa ne ci alquran wa laqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaat wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila takrim googu mooy lan lan la yàlla terale doomu aadama te terewulu terelewu ko maxluuxaat yi mooy da ko jox xel xel mi yàlla jox doomu aadama te joxu ko yeneen maxluuxaat yi looloo tax yàlla wa laqad karramna kon takrim googu mooy jox gi mu ko jox xel mu ci mën a xalaat te joxu ko leneen xel moomu nag yàlla sunu borom tabaraka wa taala dañu ko jox waaye dafa am fu ñu yamloo ngir ñu mën cee xalaat mooy xel lépp lu aju ci tabi'a bi lu aju ci àdduna ak li ci biiram xel yàlla suñu borom jox na ko ci liberté bu mat sëkk ngir mu xalaat te xam kan mooy yàlla subhanahu wa taala boo génnee àdduna nag la ca des diine mooy ñu wax la ko waaye sa xel mënta xalaat ba xam la ko teg kon bu ñu sukkandikoo ci xel moomu rek suñu xelum kese nan lañ ci mën a sukkandikoo pour xam wujudullahi ndax dalil li ñuy tegtaloo benn ñu sukkandiku ci suñu xel wala ñu sukkandiku ci diine kon nan la ñuy sukkandikoo ci diine ci ci xel ba xam wujudullahi bu ñu demee ci benn matière bu ñuy wax al mantiq lim ñu jàngal mooy doomu aadama boo dee xalaat nan ngay mën a fexe ba li nga xalaat jub sab xalaat bu jub mantiq loolu lañuy jàngal kon bu ñu bëggee xam wujudullahi bu ñu sukkandikoo ci mantiq danañ mën a xam wujudullahi am ci natiije bu leer nàññ boo xam ne kenn du ko mën a dindi dalil bi nag mooy laal dañ naan kullu alaalamu xaadis wa kullu xaadisin fali xudusihi sababun natihim mooy alxaalamu xaadis àdduna ak ni muy doxe bu tayee mu tàng bu subaa mu sedd bu tayee mu ngelaw bu gannaaw suba mu dal loolu lépp xew-xew yooyu yëpp yu am ci àdduna lan moom la ñuy tegtal mooy àdduna bii am na ko ko bind bindul boppam ndax li fi am lépp deful boppam am na ko ko def te xam nañ ne lépp loo xam ne ab xew-xew la lu ñu def la war naa am ku ko def kon adduna ak li ci biiram li muy doxe am na koo xam ne nii moo ko sabab kooku nga xam ne moo sabab adduna ak li biiram bind ko ni muy doxe nag kooku mooy yàlla subhaanahu wa kon nan lañuy ñuy mën a def ba sukkandiku ci sunu xel ba xam wujudullaahi ba xam ne yàlla am na rek mooy dañuy settantal rek adduna ak li ci biiram ak ni muy doxe bu ñu settantale loolu rek danañ war a xam ne lii am lépp kat war naa am ku ko def waaye deful boppam kon ñu xam ne ci def lii ki doxalee àdduna nii ki ko tërale nii kooku mooy yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy mantiq yoon wi ñu teg nañu bu ngeen ci sukkandikoo ngir xalaat ci benn mbi bépp mbir bu mën a doon rek dangay ngay xalaat mbir ma na muy doxee boo noppee nga xam nga xalaat ne war naa mën a am ku nekk ci gannaaw mbir moomee loolee nekk ci gannaaw mbir moom yi nag moo jëf-jëf ji ndaxte al mawjud li am benn ak amam day nekk waajib mooy loo xam ne musta am te du ñàkk bu mukk kooku la ñu tudde waajibul wujud ak li nga xam ne mawjud bi nga xam ne ak amam mumkin la mooy li nga xam ne ak amam ak ñàkkam ñoo yem mooy doomu aadama ak dundam ak faatoom ñoo yem lu ci nekk mumkin la lenn nekku ci waajib ak li nga xam ne du am mukk mooy li nga xam ni mustahil la kon yàlla subhanahu wa taala ci ñetti am am yooyu benn la ci mën a nekk benn mu nekk waajibul wujud wala mu nekk mumkinul wujud mustahil mooy mu am ndend wala mu am kenn ku jàpp jàppale ci li muy def loolu du am mukk mu mel ne kon mantiq yoon wi mu ñu teg yoon wi mu ñu jaarale ci sukkandikoo ci suñu xel ngir mu xam wujudullaahi mooy rek danañu jaar leen ci àdduna ak li ci biiram xalaat leen alquran bimu ñëwee dëppoo naag mantiq ci côté boobu ndaxte ay yu bari ci alquran danañu bu ngeen bëggee xam amul yàlla mooy settantal leen àdduna bu leen xalaat jëmmi yàlla may xool leen ni àddunay doxe ak li yàlla bind awalam yanturu aw la yooyu yëpp inna fi xalqi samawaati na ardi wa ixtilaafi layli wa nahaar la ayatin yooyu yëpp li muy digal nit ki mooy yàlla dañ le boo ma bëggee xam boo bëggee xam ne am naa bul xalaat jëm ci sama ci man waaye xalaatam ci li ma bind xool settanta li ma bind bu boobaa foofu rek boo ko sukkandikoo da xam ne yàlla sunu borom tabaraka wa taala lu am la mu mel ne ci jamono bu njëkk ba mas nañoo laaj benn arab benn waaye laaj ko ne ko ab julit la ne ko ki ko doon laaj moom du julit waaye du ko bëggoon weddiloo yàlla laaj ko ne ko waaw yow de da gëm yàlla mu ne ko waaw mu ne ko yan tegtal nga may jox ne yàlla am na yàlla mi nga gëm waa ji tontu ko nii ne ko al baara tadullu ala al bair wa rawsu ala al xamir wa atharul aqdam ala al masir fa samaun zatu abrajin wa ardun zatu fijajin ama yadullu zalika ala al ni ma lay tontoo rek nga xam ne yàlla am na mooy bu ñu gisee aw neefere lan lay tegtale mooy dañuy wan ne giléem am na wala xayawaan bi ko neefere lu am la boo xoolee ab tànk nit jaar fa lu mu lay tegtale mooy doomu aadama jaar na nit kon am na mu ne ko li ma lay wax rek pour nga xam ne yàlla am na mooy si xoolal asamaan ni mu mel nga xool suuf si ni mu bindoo ak ni ko sunu boroom tabaraka wa taala loolu loolu boo ko xamee boo ko xoolee settantal ko lan la lay jox mooy yàlla lu am la kon kooku ci xelum boppam la sukkandiku pour isbaat wujudullahi pour xam xamle amuk yàlla subhanahu wa taala mu mel ne ci mantiq mën nañu jëlaat yeneen ñaari baat yu gën a gàtt li nga leen leeral yoo xam ne rek ñaari baat yoo xam ne boo ci sukkandikoo rek da xam amuk yàlla mooy kalimatul muhdis wal muhdas al muhdis ndax ñaari baat yooyu kenn mënta dem bàyyi moroom faw boo waxee al muhdis rek sa xel day dem ci al muhdis faaw boo waxee ne kan moo def sa xel day dem ci ki def kon xam nga ne am na ko def kon àdduna buñ ne muhdis muhdas la war ngaa xam ne am na al muhdis koo xam ne moo def lépp yi deful boppam ñaari baat yooyu rek ci xel buñ ci sukkandikoo danañ mën a xam wujudullahi subhanahu wa taala ñetteel bi ñu ñëw ci wujudullahi fil adyaani samawiya wa inda tayarat al fikriya point bi liñ ci war waxtaane mooy diine nan lañu xamale ni yàlla am na diine nag buñ koy wax ay façon yu bari yu bokk bi ala sabili tasalsuli taarix yi comme ci taarix xam nañ ni al adyaani samawiya mooy yan mooy al yahudiya mooy diine siif yi ñaareel mooy al nasraniya diine chrétien yi ñetteel mooy al islam danañ wax diine bu ci nekk ci diine yooyu nan lañ fa xam xamle wujudullahi si yi nan lañ gis wujudullaahi ndax gëm nañ ni yàlla lu am la a déet nasaraan yi nan lañ gis wujudullaahi ñun ci lislaam moom it nan la gis wujudullaahi nan lañu ko xamale comme nag àdduna dafa bari te dafa am ñoo xam ne gëm nañ diine am ñoo xam ne gëmuñu diine ñi nga xam ne gëmuñu diine gëmuñ yàlla ñoom nan lañ gis wujudullaahi buñ demee foofu danañ ci jël ci kuréel yi nga xam ne ñoo gën a mag ci àdduna tey gën tey kuréel yi ñoo xam ne dañoo weddi yàlla wax ñoom nan lañ gis wujudullahi mooy lu mel ne ci almasoniya mooy franc yi ak ñi ñu tuddee asuyuiya ñooñu ku ci nekk ci ñoom teg nga ay tegtal yoo xam ne dangay ngay weddiloo nit ñi yàlla ngir wax leen ne yàlla sunu borom tabaraka wa taala amul loolu la ñu fas yéene waxtaane ci point bi buñ ñëwee ci al mooy diine siif yi gis nañ ne taarix saxal na ne mboolem yonente yi bi ñu ñëwee ci wujudullahi wa yi lañ woowoon seeni nit ci amul yàlla ak kennal ko mbooleem diine yi al adiyaan sax bi ñu ñëwee ci loolu lañ woote kon Muusa mi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci moom al yahudiya wàcce ci moom téere bi ñuy wax ak tawraat lam digaloon siif yi mooy gëm leen yàlla kennal ko waaye nag ndax siis yi tey loolu lañuy dund wala déet la leen Moussa digaloon wala déet dañoo dem ba nga xam ne ñoom tawaraat boobu yàlla wàcce woon ci Moussa dañ ko taxariif mooy dindi ci ay aay yu baree bari dugal te lu leen neex ndax yahud yi tey boo demee ci seen loxo am na téere bu ñu gën a fonk boo xam ne ñu ngi koy tuddee ak Talmud moom moom gën a fonk ci tawraat téere boobu ña ko def mooy seen borom xam-xam te lañ cay wax lépp lu yeddale nit ñi yàlla subhaanahu wa taala la bu ñu ko waaye nag tawraat bi nga xam ne moom lañ wàcc lu mel ne kon war nañu laaj waaw tawraat bi ñu wàcce woon ci Muusaa anamu ba nga xam ne la ca nekk lépp day woote nit ñi ci kennal yàlla tawraat boobu boroom xam-xam yi nee nañ ci taabut bi nga xam ne moom la Muusaa yoroon taabut boobu ci la tawraat bu mujj ba kenn gisu ko jamono tey jii loolu lañ yàlla wax naan wa qaala lahum nabiyuhum wa inna ayata mulkihi an yaatiyakum taabuutu fiihi sakiinatun min rabbikum wa baqiyatun mimmaa taraka aalu Muusaa wa aalu Haarun kon taabuut boobu Muusaa yoroon ci la tawraatul asliya bi mujj kon yahuud yi li nekk seen loxo tey téere yi ñu gëm jàpp na yàllaa ko wàcc la ca nekk lépp ay doomu aadama ko taalif di leen weddi mu yàlla boo ca demee melokaan yañ koy melal yàlla yépp benn melokaan bu yàlla ci moom amul alquran leer nañu loolu wan nañu yahud yi tey gëmatuñ yàlla li ñu gëm mooy li ñu tudde al madda mooy am am ndaxte boo demee ci seen téere bi ñu yor tey bu ko tuddee tawraat wala talmud muy téere bi ñu gën a fonk boo ci demee ba jàng ko da gis ni melokaan yi ñu ciy melal yàlla yépp jomb na sax ci doomu aadama mu mel melokaan yooyu melokaan yi gën a bon lañuy melal yàlla subhanahu wa kon mënuñoo wax ne gëm nañ amul yàlla wala kenn nañ yàlla subhanahu wa taala ndax bu ñu xoolee ci alxuraan dañuy wax ne yahud yi liy wane ne gëmuñ yàlla mooy seen anbiya yu baree bari dañ leen a rey ginnaaw yahud yi ñëw nañu yàlla wàcc tawraat la ca nekk lekk di dëgg ñu weddi tawraat andi lu leen neex yàlla bu demee ba diine demee noonu ñu ngi topp lu leen neex day yabal beneen yonent ñu ngi fàttali nit ñi dëgg loolu tax bi yahudi yi demee ba yàqu ci la yabal Muusaa mu ñëw nit ñi lan mooy dëgg comme yahudi ñoom buñ xoolee tey jii ñoom gëmuñ yàlla wala gëmuñu yàlla am na lañ gëm daal buñ gëmee ne yàlla am na gëmuñ kenn luñ ko ndax li nekk ci seen téere yi lépp lu gën koy moom lañ koy ñelal yàlla lépp yellul ci moom subhanahu wa bi nga xam ne loolu am na yàlla yebal beneen yonente mu ñëw ngir fàttali nit ñi dëgg muy sayidna Moussa wàcce ci moom benn diine bi ñu tuddee ak nasraniya wala ñu koy wax ak masihiya sayidna Xiisa moom bi ñëwee moom it ci wujudullahi wa waxdaniyatihi ci la woo ay nitam wàcce ci moom benn téere bi ñuy tuddee al injil injil boobee boo ci demee aqida bu mat sëkk la ci yàlla wax gëm yàlla wàcc ci sariya wàcce ci axlaaq waaye nag masiix yi yoone ñoom liñ gëm tey ndax gëm nañu judullahi déedéet ñoom lañ naan yàlla bàyyi la sa doomam la kon ñoom dañu li ñu tudde taslis lañ gëm mooy dañ naan al abu wal ibnu wa ruuxul qudus kon ñoom kenn luñ yàlla dañuy wax ne yàlla ñett la waaw loolu lan moo ko dugal ci ginnaaw téere ba yàlla wàcce woon ci seen yonte mooy Isa injiilu dëgg-dëgg ba loolu nekk ci kon loolu lan moo ko dugal ci moo tax ñu gëm yàlla la gëm yàlla ne kenn loolu li ko waral mooy dafa am benn ku wax Paul ñuy wax Paul kooku mooy ki nga xam ne mooy yàq diine nasaraan yi moo leen weddiloo yàlla moo dugal ci ñoom xadiitu tasbih Paul la woon nasaraan yi rek na daan bañ a dégg dafa ne woon day fas yéene raaf diine nasaraan ci kaw suuf ba tax mu daan xeex ak ñoom fu di leen ray ba rey ci ay junni junni junni waaye ba mu demee ba xam ne lii muy def mënta tax ñu weddi mu ne naa jël beneen xeex boo xam ne moo gën a garaaw mooy naa fexe ba ñoom seen pas-pas mu yàq weddi loo leen yàlla ci loolu ci la xëy rek benn bis déclaré ne Seydul Masih da ko feeñu Xiisa feeñu na ko ne ko duggal ci sama diine ji da nit ñi gëm ko ndax kat ku nekkoon sab noon di la sonal démb tey bu ñëwee te ëpp la doole tey bu ñëwee ne la sab xarit laa maa bokk ñu war nga da koy daal di fonk ñoom it ñu dugal ko seen bopp ñu gëm leen saa su xëyee rek ne leen jënt naa Xiisa nee na ba xëy bi ne leen Xiisa nee kat bu yonent doom yàlla la nee doomu yàlla la yàlla bàyyam la kon na ngeen gëm ne Isa du yonent yàlla la kooku moo ko dugal ci biir nasaraan noonu la leen weddiloo yàlla subhanahu weddiloo leen wujudullahi subhanahu wa taala kon injil bi nga xam ne moom la yàlla wàcc woon ci Isa bu dëgg-dëgg ba dañ ko sànq boo demee ci nasaraan yi tey masiix yi ñeenti injil moo nekk ci seen loxo am na ñeenti injil yu bokkut am na bu ko juróomeel sax waaye booba moo dëppoog alquran booba moo dëppoog bu Seydina li ñu wàcc woon Seydina Isa waaye boo demee ci nasaraan te ñoom rek nekk nañu boobu yeneen boobu du dëgg dañuy wax naan lim dëppoog alquran moo tax ñuy wax naan injil boobee ab moo ko def la ñu gëm am am na benn injil bu yoo xam naan su ñuy wax yoo xam moo def ak masixiin am na bu injil loga am na bu ñu tuddee injil murqus am na bu ñu tuddee injil mata injil bi nga xam ne mu dëppoo ak alquran moom injil Bernaba ñoom reconnaître ñu injil Bernaba la ca nekk lépp moo alquran dëppoo ñu waaye chrétien yi tey nanguwuñu ko mu mel ne kon buñ duggee ci diine nasrani ya ñoom wujudullahi niñ ko gise mooy dañuy jëm ne yàlla dafa am doom dañuy gëm ne yàlla ñett la kon ñoom mën nañu wax ne gëmuñ wujudullahi wala buñ gëmee wujudullahi waxdaaniyatullahi lañ gëm gannaaw bu ñaari diine yu jàllee beneen diine bi nga xam ne moom di ñëw te nekk diine dëgg te làmboo mbooleem diine yi ko jiitu la ca nekkoon lépp nekk ba lu ci nekk sax am na lu ci nekk loo xam ne nekkul ci yeneen diine yi ko jiitu mooy as shariatul islamiya l'islam nan lañu jàngale wujudullahi yan yoon lañuy teg ngir ñu man cee tegtalu ba xam ne yàlla lu am na ba man koo layal buñ koy wax nag dañ koy séddale ci ñetti jamono gis nañ ne jamono yonente bi alayhi salaatu wassalaam jullit ñi amuñ woon problème seen wàllu tawxid daawuñ wax lu jëm ci yàlla subhanahu wa taala loolu lan moo ko waraloon buñ ci jógee jaar ci ñetteelu ñaareelu jamono mooy jamonoy yi alxulafaa rashidun buñ dee jógee ci jamono boobu ñu ñëw ci jamono yi ak dawlatul amawiya jógee ci ñëw ci dawlatul abbasiya ñu xool kañ la jullit yi tàmbali nag di taalif di wax ci wujudullahi di wax ci tawxid jamono bu njëkk bi mooy jamono yonente bi alayhi salaatu wassalaam jullit ñi daawuñ werante ci wàllu amul yàlla yàlla am na wala amul boobu daawuñ ci wax mosuñ cee werante loolu nag lan moo ko waral dafa am ñaari mbir yu ko waral bu njëkk bi mooy booba jullit ñi amoon nañ gën bu dëgër boo xam ne nii amul benn sikk mooy amul woon problème seen gëm-gëm ba tax ñu ci wax ñaareel bi mooy booba alxuraan ñu wàcc du teg jullit ñi ci yoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk seen biir di def ñu gis mu jëf ñu gis mu leen di wax ñu dégg kon ñaari mbir yooyu moo tax ñaari mbir yooyu moo tax jamono yonente bi jullit yi daawuñu wax ci wàllu tawxiid daawuñu ci wax am na leneen lu leen gënoon a loo xam ne te dañ nekkoon ba nañ ko sax bu kenn masaan laaj lu jëm ci wàllu tawxiid ci jamono booba yonent bi dafa koy tere te gis nañu aaya alquran bi wax ne yaa ayyuha alladina amanu la tasalu an asyaa in kuntum lakum tasukum loo xam ne bu ngeen ko laajee mu andi ay jiix yu jaaxaat seen pas-pas ngeen ko bàyyi la ngeen sukkandiku rek ci wàllu jiix kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii la dundee ak saxaaba yi yi mooy yi alxuraan wax ma ataakum rasul fa xusuuhu wa ma nahakum fantahu yonente bi dund naag saxaaba bu jóge ci mosuñu am problème ci tawxiid wala ñuy wax lu ci jëm bi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu dem na ñu ñëw ci jamono al xulafa ur ci wax jullit ñi nañ gëm seen gëm-gëm te jëf te bañ ci waaye képp koo xam ne dangaa nekkutoon ab jullit ba noppi wuuteeg jullit ñi gëm-gëm alquran mu daan taxaw di tontu jullit ñi pour di leen wax ne ñii luñ gëm di dëgg gis nañ foo xam ne alquran mi ngi koy tontu jullit ñi ci yahudi yi pour wan leen ne yahudi yi luñ gëm di dëgg ndax ma nga naan waqaalatil yahudu uzayru binillahi wa xaalat nasaara almasihu ibnullahi dalika xawluhum bi afwahihim ilaahim xawla alladina kafaru min qablu xaatalahum allah anna yufakun pour wan jullit yi fan lañu jaar ba tontu yahudi ba xam leen du dëgg li ngeen li ngeen gëm du dëgg ma ngay waxaat ci beneen aaya di tontu chrétien yi pour ñu leen li ngeen gëm du dëgg mooy li ngeen gëm ne yàlla dafa am doom mi ngi naan mal masiixu ibnu maryama illaa rasulun qad xalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun siddiqatun kaana yaakulaani taam maa ngi wax ci beneen aya xaad ittaxasallaahu waladan subhanahu wa xani lahu ma fi samawaati ma fi l ard kon alquran ci jamono yonente bi nii la taxaw woon di sax jullit yi yoon yan la ñuy jaar pour tontu yahud yi wan leen li ngeen nekk di dëgg yoon yan la ñuy jaar pour tontu chrétien yi pour wan leen li ngeen nekk di dëgg am na ñeneen ñoo xam ne ci jamono yu booba liñ gëmoon mooy biddi yi ak leer lañ jàppee woon yàlla moom li ñu tuddee mooy li ñu tuddee ak saadi una mooy ak firqatu saida ñooñu ñoom lañ gënoon mooy weere yi lañ doon jaamu ñoo di jaamu soora ku nekk jàpp ne bii mooy yàlla alquran ñëw di tontu leen wan leen ne li ngeen gëm di dëgg ma ngi koy wax naan wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin falamma janna alayhi layla raa kawkaban qala hada rabbi falamma afala qala ahadun aklim falamma ra al qamara baziqan qala hada rabbi فلما أفلح قال إن الله من ذنبي لأكل من ملك من ذنبي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربها فأكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ñi doon jaamu weer ñenn ñi di jaamu jant bi ñenn ñi di jaamu guddi yi ku nekk jàpp na loolu mooy yàlla yàlla ne leen Seydina Ibrahim lu leen tontu dafa ànd ak ñoom ne leen nañu xool weer wi moom di rëy na lool dafa mel ne mooy suñu borom weer wi dugg ci biir mu ne leen déedéet kuy ñëw di dem kooku du borom kii matul borom jant bi génn gën a rëy gën a am doole mu ne leen dafa mel ni kii mooy yàlla jant bi dugg mu ne leen déedéet koo xam ne dafay ñëw di dem du yàlla kon lii andi lii ak di ko dugal loolu mooy yàlla subhaanahu wa ci yoon woowu la jaar ngir tontu ñi gëm jant ñi gëm sawara ak ñi gëmu yàlla pour wan ne leen li ngeen gëm lépp ginnaaw day ñëw di dem rek war ngeen a xam ne am na lu koy andi di ko demal am na lu nekk ci gannaawam kattan bu ko ëpp doole foofu moo yàlla subhanahu wa taala kon alquran taxawaay boobu la taxawoon ci jamono yonent bi ngir tontu ñi nga xam ne gëmuñu woon wujudullahi mu mel ne ñetti kuréel yi nga xam ne dañoo weddi woon yàlla ci jamono boobu mooy ñi nga xam ne dañoo weddi woon yàlla teg ko ci diini nasaraan yi nga xam ne dañ koo jàngal ñi nga xam ne dañoon weddi yàlla ngir ne dekki amut ñi nga xam ne dañoo weddi woon yàlla ngir ne yonente amut ñi nga xam ne dañ doon weddi ne dekki amul yàlla mi ngi leen di tontu ci alquran di wax ne wa huwa alladi yabdau alxalqa kon ñu xor ne alquran ci jamono booba taxawoon na taxawaay bu mat sëkk ci topp képp koo xam ne gëmoo diine ak loo mën a gëm mu lay wan ne li nga gëm du dëgg di sa jullit ñi ay aay yoo xam ne buñ ci jàppee képp ku gëm loola danañ ko mën a tontu xamal ne ko li nga gëm du dëgg ko jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam nii la saxaaba yi dunde woon amuñu woon benn problème ci wàllu tawxid wala ñuy wax lu jëm ci wujudullahi yonent bi alayhi salaatu salaam génne àdduna ñu ñëw ci jamono yu xulafaa rasidun ci jamonoy Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu jullit ñi am na leneen lu leen gënoon a ñor booba ñuy wax ci wàllu aqida wàllu pas-pas ndax loola jamono booba képp ku ne xam ne ne li ñuy tuddee xurubu rëdd ci la xewoon ñi nga xam ne dañoo lankoon ne dutuñu joxe asaka ñuy jamono booba yonent bi eh, Abu Bakar di xeex ak ñoom pour delloo si leen wan leen ne li ngeen weddi ponk la bu mag ci diini ku ko weddi diine nga weddi ci jamono yi abu Aboubacar ci jamono boobu jamono boobu bakar ci loolu la nekkoon ba nekk ci xilaafa gi ñaari weer ñaari at ak ñetti weer yoo xam ne ci xeex ak ñooñu ci taxawal diine ji taxawal ponki diine yi ci la nekkoon bi mu fi jógee Seydina Omar ñëw bi Seydina Omar ñëwee l'islam gën a yaatu Seydina Omar li doonoon yitteem mooy àggale lislaam ku ko kenn àggalewul ba tax na mu taxawoon temm di ko tasaare ak nu mu ko mën a tasaaree gis nañ ci jamono yi Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu la benn waay mas a ñëw Madina fekk jullit ñi mu bëgg a yàq seen pas-pas ba tax na muy wër di laaj naan ay nan laa yenn ñi gëm yàlla wan leen ma fu yàlla nekk ne leen ma kan mooy yàlla Seydina Omar nan la def mooy dafa jàpp waa ji duma ko duma duma ba yaram wu yàq mu génn ko dëkk bi pour wan na leen ne leen kii problème bii mu mu fas yéene jeqi mooy aqida na ngeen xam ne na ngeen ko wattandiku ndax mbir la mu yéeme moo xam ne nii boo ci xóotul rek waroo cee wax sidna Umar def fukki at ak juróom benn weer ci xilaafa gi ba ku ñuy wax abu lulu fayrus fekk ko julli fajar mu ray ko ci jamonoom kon moom gis nañu ba tey jullit ñi amuñu woon amuñu woon problème ci seen wàllu aqida Seydina Ousmane ñëw gën a tasaare lislaam waaye am ci noonu lislaam ñu ko nëbbal ak mbañeel ngir wan ne moom kat bi mu toogee xalifa ay mbokkam rek la jël fal leen ci poste yi ñoo ñooñee dugal ay naka sudul noonu ci xeli jullit ñi moom it ba ñu fekk ko mu jàng alxuraan ci atum xamsa wa salasina hijriya ñu ray ko ginnaaw bi nga xam ne toog na fukki at ak ñaar ci xilaafa gi moom it kon gis nañu jamonoom am na leneen lu gënoon a ñor jullit ñi lu lu dul ñuy wax ci wàllu tawxid Seydina Ali ñëw lislaam nag foofu la tàmbalee ak jafe-jafe ci jamonoy yi ndax biñ ñëwee ci la lislaam ji njëkk a teqalikoo doon ay kuréel ci la kuréel yi njëkk a judd ñetti kuréel yi njëkk a judd ci lislaam ci jamono boobu la judd kuréel yooyu am na benn kuréel bu ñu tuddee alxawaarij mooy ñi nga xam ne ñoom ci diggante Ali si ak Muawiya xeex bi amoon seen diggante ñoom dañ ne woon bokkuñ farluñ kii farluñ kee dañ ne ñoom ñëpp ay kufaar lañ daal di ne ñëpp dañu weddi daan ne yemuñ ci loolu waaye dañ ne nañu fexe rey ñi jiite xeex bi bépp am na ñu tuddee ak chia chia yi ñooy ñen ñoo ñi nga xam ne ñoom dañ ne woon gi kat Seydina Ali yu rek moo ko gën a yeeyoo moo ci war a toog ak ay doomam keneen waru cee toog am ñu ñu tuddee al murji'a mooy ñi nga xam ne ñoom dañ ñëwoon woon ànduñu kii ànduñu kee ñoom daal ñi ngi toog nekk ci li yonent bi tegoon nekk ci alquran waaye duñ ànd ak ali duñ ànd ak muawiya kon ñetti kuréel yi njëkk a ci lislaam mooy ñett yooyu waaye nag gis nañ ne li leen tax sosu du problème pas-pas problème xilaafa la woon wute wuñ woon ci aqida waaye ci masalatul xilaafa lañ wute kan mooy ne xalifa ñi ne kii ñi ne kaa ñu kur ñu ko ñi jàpp ñi féete fee ñi féete fee ci noonu ci la jamono yu Seydina Ali continuer l'islam teqale teqaliko di ay kuréel ku ne gëm la nga gëm waaye nag lañ gëmoon mooy rek ci wàllu xalifa ku ne la nga gëm gëm la nga gëm ci wàllu xalifa kan moo mën a nekk xalifa jullit ñi ci la Seydina Ali continuer muy jamono bu metti bu tar bañ ray ko moom it génne faat ko gannaaw boo xamee ni seyd Seydina Ali toog na ci xilaafa gi lu mat ñeenti at ak juróom-ñeenti weer muy kon jamonoy xulafaa raasidoon yi ñoom ñépp seen jamono jullit ñi daawuñ werante ci pas-pas daawuñ werante ci aqida muy lu mat fanweeri at yoo xam ne jullit ñi ñi ngi doon xeex ngir taxawal lislaam ci yeneen anam yu mu ko gën a soxlaa waaye daawuñ weren ñu ñëw ci ak dawlatul amawiye dawlatul amawiye ci la ñaari kuréel judduwaat ci lislaam mooy ñi ñu tudde al jabriya ak ñi ñu tudde al xadariya ñooñu li tax ñu sosu ci lislaam ji mooy al na dañ doon gëmloo nit ñi ni leen ñoom seenu nekk xilaafa Muawiya ak nekk xilaafaam force la kenn mënu ci dara ña gëmoon loolu nag ñooñ leen ak al jabriya am ñoo xam ne ñoom ña ngi ci wet ga contre ni leen kat xilaafa gi Muawiya togu ci force ci force boppam la ci toogee waaye togu ci force bu yàlla ndax ñoom Muawiya dañ leen wax ne lii yàllaa ko forcé mu am yàllaa ko dogal ñee ñëw ne leen yàlla forcé yu ko yéen ko defal seen bopp ñooñu ñu leen di tuddee alxadariya ñaari kuréel yooyu judduwaat ci lislaam bañ demee ba nga xam ne nag dawlatul amawiya jóge na fi ñu ñëw ci dawlatul abbasiya ci la nag jullit ñi tàmbali nag di wax ci affaire u aqida affaire u ci lañ tàmbali nag di gëstu ndax yàlla am na wala amul jullit ñi ci boppam di tàmbali gëstu loolu lan moo ko waral jamono booba jullit ñi dañoo tàmbali ji jaxasoo yeneen culture di liir yeneen téere yoo xam ne ña ko bind duñu ay jullit mooy falasifa kutubul falasifa téere yi nga xam ne ay falasifa ñoo ko taalifoon di ay yonaani yoonu mooy lu mel ne ñoom aristo ak lu mel ne Socrate ak Aflaton ñooñu nga xam ne seen téere yañ taalifoon yépp ci yàlla lañ ko jëme pour di gëstu ba xam yàlla am na wala amul jullit ñi nag bi nga xam ne tarjama nañu loolu di ko liir ci lañ tàmbali nag am ci ñoom ñoo xam ne daal ñu ngi tàmbali bind di wax yàlla naan am na wala amut pour comparer téere yi ñi nga xam ne ñooñu nga xam ne gëmuñ yàlla falasifa yooyu di ko comparer alquranul karim subhanahu wa kon ci jamono yi ab dawlatul abbasiye ci la jullit ñi njëkk a di wax ci wàllu tawxiid ñeenti kuréel judd ci jamono boobu ñoo xam ne ku ci nekk rek wax nga ci wujudullaahi yaa ngi layal yàlla ak amam pour radd ñi nga xam ne gëmuñ woon yàlla am ñu ñu tudde al mutakallimoon wahum yaddawuna annahum ahlu ra'yi wa ñoom ñoo daan wax seen bopp nañ ñoo gën a jub ay xalaat yëpp am ñu ñu tudde al batiniya وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوص بالاقتباس من الإمام المعزوم ñoom nee nañ liñ gëm mooy imaam dafa war a am boo xam ne ci jullit ñi mooy jiite ñëpp lum wax moom la ñuy wax lu mu waxul ñoom benn firxa lañ ci siyaa yi am ñu ñu tuddee an falasifa ci jullit ñi ñoo xam ne ñoom ay falasifa lañ leen tuddee woon ñoom dañ daan wax naan seen gis-gis mooy lépp lu ñuy mën a sukkandikoo ci xel ba défendre diine nañ ci sukkandiku moo xam loole ak jullite ko bind wala bind ko waaye bu fekkee mën nañ ci sukkandiku rek ba défendre diine nañ ci sukkandiku ñooñu lañ tuddee al falasifa lu mel nekk ñoom ibnu rusdin ibnu ak ku ñuy wax ibnu baja ibnu tufayl bari nañ loolu ñoo xam ne falasifatul muslimoon lañ leen di wooye am ñu ñu tuddee ak suufiya suufiya ñooy ñi nga xam ne ñoom dañoo xam yàlla waaye ci yoonu jëf lañ jaar nekkuñ fa di wax ñoom dañ wax ju bari ji daal bëgguñ ko nañ jëf jaamu yàlla tegu ci yoon danañ dem ba xam wujubullaahi waaye bu ñu fi nekk di indi ay àddina di wax ñooñ ñooy as ñu ñëw ci kuréel bu njëkk bi mooy ñi ñu tudde al mutakallimuuna ñoom yan tegtal lañ ñu tegal ngir ñu jaar ci ba xam wujudullaahi andi nañ ñaari tegtal yoo xam ne nee nañu bu ngeen ci jaaree dangeen mën a xam ne yàlla am na dangeen mën a xam ne alquran dëgg la li mu wax lépp ci wujudullahi dalil bu njëkk bi mooy dañoo tudd dañ koy tudde dalilu xudusul jawahir mooy dañoo wax ne bu ñu bëggee xam amul yàlla nañ settantal jawahir yi mooy mbooleen luy jëmm te nekk ci àddina tey dox ci kaw suuf wala mu nekk ci biir géej lépp luy max maxluux rek nañ ci settantal ñu ne al aalamul jawhari xaadisun wa kullu xaadisin la budda lahu min muxdisin fal aalamul jawhari la budda lahu min muxdisin loolu ba tey ñoom ci mantiq lañ sukkandiku pour xamal ñu yàlla nee nañ daal buñ bëggee xam yàlla nañu settantal àdduna ak ni muy doxe ak li ci biiram war nañoo xam ne àdduna ni muy doxe doxalut boppam noonu am na ku koy doxal ka koy doxal nag mooy yàlla subhanahu wa taala moom yàlla subhanahu wa taala moom mënta nekk ci biir àddina wala mu bokk ci li nga xam ne moo mooy maxluuxaat yi wala moom ki naat yi faw ak amam waajib lay nekk kon dalil boobu mooy dalil bu njëkk bi nga xam ne mu takkalimoona yi moom lañ ñu wax ne bu ngeen ci jàppee da ngeen xam ne yàlla am mooy dalilu xuduusul jawahir ñaareel bi ñaareelu dalil bi mooy li ñu tudde dalilu imkaanul jawahir mooy ñu xam ne bépp loo xam ne jismu la mumkin la ñu ne mumkin mooy lan mooy li nga xam ne ak amam aku ñàkkam ñooyam doomu aadama mu dund walla mu dee ñooyam képp lu ci nekk mumkin la ñu ne waaw loo xam ne nag mu am ak mu ñàkk ñooyam ndax war naa mën a am ku koy amal ak ñàkkal wala déet kon ki nga xam ne ak amam ak ñàkkam ya war mën a am ku nekk ci ginnaaw koo xam ne koy amal ñàkkal ndax ñàkk mënta ñàkkal boppam am mënta amal boobu faaw day am koy amal wala muy ñàkkal ñu ne nag kooku di amal ak ñàkkal mooy yàlla subhaanahu wa kon ñu ne ñoom buñ sukkandikoo foofu ba tey mën nañoo isbaat wujudullahi imkaanul jawahir alquran buñ ci delloo mi ngi wan ne loolu lu dëggu la mu ngi dëggal dalil boobu ndax mi ngi naan yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum doomu aadama yépp ñoo bokk benn asl lenn fenn fuñ jóge waaye nag lan moo tax ginnaaw bi ñu nekk ay soob ay peuple yu wuute wuute ay dëkk ñi ñuul ñi weex ñii di làkk li ñii di làkk lee nee na loolu lépp war nañoo xam ne am na ku leen wuutale wuutale ñu seen bopp du du caagee ne dalay neex nga nekk africain wala mu neex la nga nekk tubaab la lay def lii yàlla la subhanahu wa taala mënoo ci dara ak loo dem feneen loo bëgg a nuru lu ñooña du tax nga bokk ca ñoom bu mukk kon yàlla subhanahu wa taala mooy wane ne wuute gi ñu wuute te jóge woon ci benn cosaan ba noppi wuute waat ginnaaw bi wuute googu li ñuy tegtal rek mooy wujudullahi subhanahu wa taala kon fala al mutakallimoon yi ñaari dalil yooyu lañ tegtal lañ teg ne jullit ñi bu ngeen ci jàppee da ngeen fu ngeen mën a taxaw bañ laaj leen ndax yàlla mi nga gëm am na wala amut da nga ci mën a sukkandiku ba mën a tegtal ne yàlla subhanahu wa am na am na beneen dalil bu ñuy tuddee dalilu taxayur wa tabaddul boobu ba tey nee nañu bu ngeen ci sukkandiku fu ngeen mën a dem ci àddina dangeen mën a saxal ni yàlla am na subhaanahu mooy dañ ne àdduna ak li ci biiram lépp loo ci gis faaw mu am aw melokaan fa loo gis rek am na couleur nu mu mel te lépp loo gis rek du mucc ci ñaar yi alxaraka wa sukun benn mu ne tekk walla mu nekk di yëngu waaw ki nga xam ne nag mooy tax nit looloo di yëngatoo ko dal li nga xam ne mooy couleur li am ci àdduna lépp lu ci nekk mu jox la couleur ba nga yeyoo melal na na ko soob ñu ne loolu buñ ci sukkandiku ba tey danañ mën a xam ne yàlla subhanahu wa taala am dañ mën défendre wujudu kon nee nañ ñoom bépp koo xam ne jullit nga gëm alxuraan ñoom ci seen xelum bopp ngànnaay yi lañ la jox fépp foo mën a dem ñu questionné leen ndax yàlla am na wala amut nee na boo ci sukkandikoo man nga cee tontu ba isbaat wujudullahi subhanahu wa taala alquran mi ngi ñuy dëgëral dalil boobu mi ngi koy dëgëral di wax ne sa nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu alxaq nee na doomu aadama yi buñ settantalee seen bopp bu tayee nga wér bu subaa nga feebar tey nga ñàkk tey nga am nga xam ne yow saxoo ci benn melokaan meloon ne waxtu wu nekk yaa ngi soppi ko jóge ci melokaan bi dem ci melokaan bi mu ne bu ñu setantalee ba tey àdduna ni muy doxe bu tayee mu taw bu tayee du taw suba mu tàng tey mu sedd nee àdduna saxut ci benn melokaan nee na bu ñu seetantalee loolu lam leen di wan rek mooy dëggu yàlla subhaanahu wa taala yàlla dëgg la sa nurihim ayatina fil afaaq wa fi anfusihim xataa yatabayyana lahum annahu al xaq waxaat beneen aaya ne wa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun nee na bu ngeen nag bëggee ne man yàlla subhanahu wa taala lu am laa na ngeen seqantal seen bopp xew yi am ci seen i mbir xew yi am ci seen jëf na ko seetantal bu ngeen seetantal loolu na ngeen seetantal àdduna ak ni muy doxe nee na yaar ñaar yooyu bu ngeen sukkandikoo bëgg a xam xam am naa wala awma mën a xam ne man yàlla subhanahu wa lu am laa kon yàlla ci aaya alquran yooyu dafay dëgëral rek addilla yi nga xam ne moom la ñu takk li mu ne dox ba tey bari na ay aaya yu bare bari yu yu ñu yàlla di wane ne bu ngeen bëggee xam na ngeen jaar fii wala xad xalaqna al insana min sulalatin min tiinin suma ja'alna nutfatan fi qararin makinin ba aaya ba jeex yàlla li muy wane foofu mooy doomu aadama ci nut fa la jóge jóge fa nekk mu doxa jógee fa nekk alaqa fa xalax na mu doxataa isaaman kon doomu aadama nam tàmbulee ba nam génnee àdduna ay melokaan ci lay jaar bu tayee mu mel nii bu tayee mel nii loola nag la koy melal noonu di ko soppi loola mooy yàlla subhanahu wa taala foofu it buñ fi sukkandikoo mën nañoo saxal ne yàlla subhanahu wa taala lu am la allahu alladi xalaqakum min daafin summa jaala min baadi daafin quwatan summa jaala min baadi quwatin daafan wa shaybatan yàlla nee na ba tey bu ngeen bëggee xam ne am naa na ngeen sukkandik ci aaya boobu ndaxte doomu aadama day judd du man dara niw kàttan lool dem ba yàgg mu toll ci diggu dooleem am doole lool dem ba yàgg mu màggat daal di niwaat doole yàlla nee na tatawuraat yooyu di am ci seen dund bu ngeen ci seetantale war ngeen a xam ne defalu defu leen ko seen bopp jurul leen seen bopp màggalu leen seen bopp màggatalu leen seen bopp du ngeen rey seen bopp nee na yooyu bu ngeen xoolee ci mbir yooyu ngeen jaar da ngeen mën a isbaat wujudullahi mu mel ne yow jullit bi alquran jox na la lu doy sëkk ci ay ayat yu baree bari ne la boo dajee ki nga xam ne gëmut ne yàlla am na nee na aaya yooyu boo ci jàppee da nga mën a fenal ki nga xam ne moom nga jàkkaarlool pour wan ko lu leer nañ ci ak dundam ak ni muy ak jaar-jaaram rek boo ci sukkandikoo danga ko mën a xamal isbaat danga ko mën a xamal wujudullahi subhanahu wa taala ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñooy falasife yi ñi nga xam ne ñoom ay jullit lañ waaye dañoo jàng yeneen téere jàng yeneen diine ba xam ko di layal lislaam ñooñu lañ tuddee al falasifa lu mel nekk al kindi ci la bokk ku ñuy wax ibnu sina ku ñuy wax alfarabi ku ñuy wax ibnu rusdin ku ñuy wax ibnu baaje ñooñu ñoom nee nañu weneen yoon lañ jaar pour xamoon ñu ne yàlla lu am la yoon bu njëkk bi mooy nee nañ buñ bëggee xam ne yàlla am na nañ sukkandiku ci xudusul aalam yaakaar naa dalil boobu buñ demee ci mu takkalimu na ñoom wax nañ ne sukkandiku nañ ci nee nañ daal ñoom àdduna lu ci nekk rekk am na lu ko waral lépp loo xam ne am na rek am na lu ko amoon ñoom nee nañ ci gàttal bu ñu sukkandikoo ci ne lépp loo am am na lu ko amoon rek war xam ne àdduna am na lu ko amoon ko amoon nag mooy wujub muy subhanahu ndax àdduna andiwul boppam ñaareel bi ñu ne bu ñu sukkandikoo ci li ñuy wax ak tadbir wala inaaya nee nañ àdduna ak li ci biiram lépp war nañoo xam ne am na ku ñuy tudde mu dabbir mu dabbirul umur al awwal wal axir ndaxte taw bi tawalul boppam tàngoor bi tàngoorul boppam ngelaw li ngelawul boppam nee nañ kii def yooyu yëpp comme la kooku la ñuy tudde mu dabbirul umur war nañu mën a xam ne buñ sukkandikoo foofu danañ mën a xam ne subhaanahu wa taala lu am la yàlla subhaanahu lu am la ñu ñëw ci ñi ñuy wax ak suufiya ñoom nan lañu man nan lañu xamale ni yàlla am na suufiya al mutasawifoona mooy ñi nga xam ne ñoom bi ñëwee dañ ne ñoom daal bëgg nañoo xamle yàlla waaye du ci wax duñ wax nañ jëf mën nañoo xame yàlla ci jëf ñoom ñu jël yoonu jëf ñi ci la ñuy jaar pour xamal nit ñi ni yàlla subhanahu lu am na tasawuf mooy lan mooy li ñuy tuddee ak tajribatu zatiya nit ki li wolof njaay di wax naan lam yi sax ka ko macce ko xam mooy ki nga xam ne dafa ñëw teg tànkam ci siraatal mustaqim di dund alquran dëddu àdduna nee na kooku yàlla nee na dana dem ba nga xam ne bu jaaree ci yoon woo danaa dem ba xamal ko ci sama bopp lu ma xamalul keneen ci yoon ci jëfam jooju loolu yàlla di wax ne wallazina jaahadu fii naa la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin mooy am na ay ñal la yoo xam ne ma nga jëm ci yàlla ku ko bëgg a xam mu ne na nga dëddu àdduna te mal yàlla subhanahu wa taala ay yi nga xam ne nag bari na yoo xam ne ci la mu tasawufoon a jàpp ngir jëf yoo xam ne day wax nit ki ne àdduna amul solo ak li ci biiram na ko dëddu te jàpp ci yàlla bu demee bu bu yàggee dana xam yàlla bokk na ci aaya yooyu ay alquran bu ñu wax ne innama alxayaatu dunia laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaxurun baynakum wa takasurun fi l amwali wal awlaad kamasali xaysin ajibal suma yahiju musfarran suma yahiju fatrahu musfarran na yàlla nee na adduna ak li biiram bu ngeen ko dee seetantal li tax ngeen xam ne amul solo ngeen war koo baax te dëgg mal yàlla nee na ngeen seetantal ni muy doxee ak li nuru ab taar la ci am lépp takkaasur gi ci am ëppulante gi ci am loolu lépp fan lay mujj jeex tàkk ginnaaw nag li fi nekk lépp luy jeex la loo xam ne dañ naan amoon na dañ koy mujj di fàttaliku nee na kon war mën a xam ne àdduna amul solo na ngeen ko dëddu te dëgmal yàlla suuf mu tasawufoon yi ñoom bi ñëwee ci loolu lañ jàpp yoon woowu lañ sukkandiku ngir mën a àgg ci yàlla ngir mën a xam yàlla ba tax na ñoom bi ñëwee dañ ne daal yéen jullit ñi bu ngeen bëggee xam ne yàlla am na bu ngeen bëggee xam kan mooy yàlla na ngeen bàyyi wax yi tey jëf te dëddu àdduna te xeeb àdduna xam ne àdduna ak li ci biiram dara amu ci solo looloo tax ñoom mu tasawufoon ñu dem ba tudd leen alaarifuuna billaahi moo ñi xam yàlla li tax ñu tudd leen alaarifuuna billaahi mooy yoon yi jaar ba sunu borom tabaraka wa may leen ay may yoo xam ne nii yàlla rek a xam la mu tolloo dañuy dem ba yàlla subhanahu wan leen ay mukaasafaat may leen ilhaamu mooy ngay xam yàlla xamal lu ñëwagut nga man lu baree baree bare su ci kàttanu yàlla subhanahu wa wax muy am loolu lépp li ko waral mooy jaar ci yoonu yàlla dem ba yàlla may la ay may yoo xam ne ku jaarul fi nga jaar doo ko xam moo tax am na xutura bu mag bu mag danger bu mag ci nit ki xamul kii fam jaar ba am lii mu koy weddi ci niveau bam toll moom dafa am loo xam ne nii niveau boo xam ne boo ci àggul rek da ci maanu maandu xam ne yàlla mbiram ak kàttanam lépp lu mat la waaye dangay gis ñoo xam ne nii dañuy gis nitug yàlla jaar fi jaar ba am lim am am na benn wax boo xam ne mën nañ ko caa wedd rek loola sànq leen te ne mayu yàlla romb na foofu mu tasawu fu yi ñoom ñi ñoo ñi nga xam ne dañoo jàpp ci yoon woo ngir àgg ci yàlla ñoom kon ñoom biñ ñëwee ci diine dañ ne daal lépp luy wax wala lépp luy sukkandiku ci mantiq ak xel nañ ko teg sukkandiku ci jëf ak jàng alquran ak jaamu yàlla te àdduna nee ñoom nee ci loolu lañuy jaare ba xamal nit ñi subhanahu waaw ñi nga xam ne ñooy ñi nekk ci diine kon gis nañ ne boroom xam-xam ni ku ci nekk ci ñoom rek bi nga ñëwee xam xamlee nga yàlla xam xamlee nga wujudullahi lu bokkut ak la ko soo boroom ne waaye ñoom ñëpp li tax ñu def loolu ku ci nekk rek ngir défendre diine défendre al aqidatul islamiyya am na ñeneen nag ñoo xam ne ñoom gëmuñu diine gëmuñu li yàlla wax gëmuñu yàlla subhaanahu wa ñoom foo leen fekk lañ gëm mooy àdduna dañ naan la yàlla amul ñooñu nag ci àdduna tey ñu jamono ji ñu toll ñoo gën a bari xam-xam ci àddina ñoo ci ëpp alal ñoo ci ëpp baat ëpp ci ay pexe kuréel yu bari lañ nag ñoo xam ni seen alal yépp lii seen objectif mooy xeex diine xeex pas-pasu l'islam weddiloo nit ñi yàlla subhanahu wa taala danañ ci waxtaane ci ñoom ñaari kuréel yi gën a siiw ci àdduna tey mooy li ñu tuddee ak maçonnier franc yi franc yi ñoo ñan ak ñoom lan lañ gisee yàlla ak lan la ñuy gëmloo nit ñi bu ñëkk ñaareel bi kuréelu ñaareel mooy ñu tuddee asuwa yuuna wala li ñuy tuddee rasimali yuuna mooy capitaliste yi ñi nga xam ne ñoom alal rek lañ gëm te seen gëm-gëm yooyu yemuñ ci gëm ko téye ko jàpp seen bopp déedéet dañoo dañ ni nañ ko gëm waaye nañ ko fexe gëmloo àdduna bépp lépp lu waay gëm lu dul lii nañ fexe nuñ mën a def ci suñu am-am suñu xam-xam nañ fexe ba nga wenn ko gëm lii loolu tax ñu doy war ndax yaakaar naa ne ki nga xam ne bu jàppoon ci li alxuraan dina diinukum wala diine ku ne jàpp ci la nga jàpp tey jëf du am jafe-jafe waaye nag ki nga xam ne moom dane dama gëm naa li ma gëm waaye li nga gëm dama bëgg nga weddi ko ñu jàpp li nga gëm kooku ku dangereux la assuwaayuuna yi mooy ñi nga xam ne ñu ngi gën a bare ci àdduna ci Amérique ci Amérique lañ gën a bare Amérique latine ak Amérique janoobiya boo demee ñi ñu tuddee assuwaayuuna yi ci côté boobu lañ gën a bare ak fi ñuy wax riche ak ci ak dóoral asie asawiye ñooñu ñoom liñ wax mooy dañoo gëm ni yàlla amul ndax ñoom nee nañ li am mooy madda wal maxsuus lu ñuy mën a làmb di ko daj wala lu ñuy mën a teg bët nee nañ daal lenn lu waay gëm lu dul loolu na nga xam ne leen gëm ay jaaxaan la ñoom loolu la jox ginnaaw nag ñoom lu ñuy laanu làmb di ko daj lañ gëm wala lu ñu mën a xool te yàlla dee ko làmb daj ko dee su ko xool gis ko kon ñoom ñu ne kon yàlla amul diine ñoom niñ ko gisee dañ naan diine ak diinu af yu nu soob loolu la wax dañ naan diine drogue la boo xam ne ñi bëgg a dund ci kaw nit ñi dañ ko jël di ko dorogee nit ñi ngir ñu mën a màndi ba duñu xalaat bu ko defee ñu leen di nax di lekk seeni alal ñoom noonu lañ gisee diine ñoom bu dee ñun jullit ñi dañ naan laa ilaha illallah dañ naan amul benn mburumul yàlla bu dee ñoom nag dañ naan laa ilaha wal xayaatu maddatun ñoom dañ naan yàlla amul li am mooy addunay kese mooy li américains yi di wax naan time is money mooy nañ dund dund ci rek jeex na waaye bu ñu gëmloo yàlla war a diin kon ñoom suwaa yoone yi yemuñ ci weddi yàlla waaye nañu xam ne ñoom ci àdduna tey ñi ngeeg seeni pexe ak seeni am-am ak seeni alal ngir weddiloo nit ñi yàlla subhaanahu wa kon nekk ñoo xam ne war naa tax nit ki gën a fonk pas-pasu lislaam bi gër koo mën a jàng ngir war koo mën a défendre ci bépp gox bu mu dem ndax am na ñoo xam ne tey ñi ngi góor góorgóorlu ci diine di ci euh, sonn kii waaye buñ génnoon rek tey dem Amérique dem ca péex ma dollar yi tàmbalee dugg rek ñu daal di tàmbalee weddi di dugg ci yoo xam ne nii dawuñ ko def mukk kon nag looloo tax nit ki war a jàng li nga gëm xam ko man koo défendre ba bépp pàkk boo mën a dem ci àddina beneen gëm-gëm boo fa fekk nga mën a xam noo jàmmaarloog moom bu dee franc yi ñoom it gëmuñ ne yàlla am na franc yi seen objectif mooy xadd mu kullu sultatin diiniyatin kaanat aw madaniya mooy lépp loo xam ne diine la ci kaw suuf wala lépp loo xam ne wàllu état la ci kaw suuf franc yi ñoom liñ wax mooy nañ ko fi jële waaw boo fi jëlee mbir nag am na meneen mbir moo fi teg ñu ne waaw li ñuy gëm gëmloo nit ñi mooy liñ leen tuddee al al mabadi ul arbaa ñeenti principe nañ fexe ba nit ñi ko gëm mooy li ñu tuddee al xurriya al musawaat al iqa asalaamul alami mooy naan nañ fexe ba nit ñi gëm liberté ndax ñoom ne nee nañ diine dafa ñëw yàq liberté ndax diine dafa ñëw ne la defal lii bul def lii yemal fii te ñoom ne nañ doomu aadama dafa war a am liberté totale wurtu am fu ñu koy yemloo kon ñoom ne nañ dañ fexe ba nit gëm loolu ba gëmee loolu rek daal di wedd diine ñaareel bi mooy li ñu mooy égalité ñu ne ba tey diine dafa ñëw teqale nit ñi gëm lii ñii gëm lee ku ci nekk am loo jàpp kenn àndut ak sa moroom ñu ne égalité boobu diine indi fi nañ fexe ba taxawalal ko ci àdduna kon kon jamono jamono ji ñu nga xam ne foo dem ña ngay wax affaire parité ñu kenn xamul yoo xam ne nii ay baat yoo xam ne kenn xamul fu mu jugee franc yi ñoom ñoo koy teg rek ngir fas yéene weddi loolu nit ñi di diine wax ñetteel bi mooy dañ ne nañ taxawal ñetteelu principe mooy ñu ne nañ taxawal liñ ñu tuddee al iqa mooy mbokkoo war na àdduna bi nit ñépp ay mbokk lañ kon li ñuy wax yàlla dañu ne moom innamal muminuun ixwa ñi gëm yàlla ay mbokk lañ ñoom nag ñu ñëw ne jullit ñeeg ñi du jullit ñeeg ñi gëmul yàlla ki gëmul yàlla ñépp mbokk lañ ñu ne daal nañ fexe ba gëmloo nit ñi loolu ba tax na buñ ko gëmee daal di weddi diin ñeenteel bu ñeenteelu principe mooy ñu ne li ñu tuddee asalaamul alami jàmmi àdduna ñoom neneen diine moo ñëw ba tax nit ñi amatuñ jàmm ndax ki nga bokkalul diine ngay xeex ak moom di rayanteeg moom nee nañ diine moo indi loolu jaxase nit ñi ba tax na nañ fexe ba gëmloo nit ñi ne jàmmi àdduna diine ko fi jëlee kon nañ weddi diine gëm kon franc yi lii mooy seen objectif mooy yemuñ ci weddi yàlla waaye waxtu wu nekk ñi ngi dox ngir weddi loo nit ñi yàlla subhaanahu wa taala li tax nag ñu gën a dangereux mooy ñoom bokk na ci seeni condition mooy dañ naan la man ngaa mbubboo diine bu la neex ba noppi nekk franc-maçon loolu tax kon franc bi mooy koo xam ne mën naa nekk sa biir kër di dund li ngay dund di bokk ak yow ci li nga nekk waaye ma nga gëm principe yoo xam ne objectif am lépp mooy màbbu li nga nekk kon noonu bi nga xam ne gëmul li nga gëm taxaw fi mu taxaw kooku neex naa mën ngaa xam noo koy moytoo ndax jaxasoo ak moom bu jaxasoo amul rek mën nga ci mucc waaye franc-maçon bi nag moom da jaxasoo yow gëm li nga gëm di def li ngay def lépp waaye objectif mooy fexe rek ba li nga gëm mu màbbu ko teg li nga xam ne mooy franc-maçon yi ci àddina ñoom kon yoon yooyu lañ jaar ngir weddiloo nit ñi yàlla mooy dañoo jël ñeenti mbir gëmloo leen ko mooy ñeenti principe yooyu te ñeenti principe yooyu boo ko gëmee comme niñ ko waxee rek ñoom wujudullahi moom dootoo ko waxati da ngay daal di weddi yàlla subhanahu wa taala mu nekk ñoo xam ne nag ci àddina tey ñoo fi ëpp doole ndax ñoo ëpp am-am ñoo ëpp xam-xam ndax bépp tatawur boo gis ci àdduna technologie bi ngay gisal tatawuraat ñi ngay gisal yépp ci àddina ña ko sos ay franc-maçon lañ franc yi génn ñi wala ñoo ci ëpp doole bokk loolu lépp nag lii seen objectif rek muy tey muy ëllëg mooy daal gëmloo nit ñi principe yi nga xam ne moom lañ nekk kon ñun buñ demee ci kuréel boobu dañuy gis nañu gëmuñ yàlla ba tax na andiwuñ benn dalil bu ñuy wan ne yàlla am na subhanahu wa yi ñuy andil yépp ak li ñu tegal lépp rek mooy nu ñu weddee yàlla ñu ñëw ci beneen kuréel bu ñuy tuddee bouddhiste am na ñu ñu tuddee bouddhiste albuzi yi na ñi nga xam ne ñoom yàlla yu bari lañ gëm ba tey jii yàlla yu bari lañuy jaamu boo demee fañ gën a bari mooy Inde ak Siin ak ci gox boobu ñoom boo demee ay xërëm lañuy teg xërëm bu ci nekk ñu couleur ko benn couleur bu bokkut ak sa morom melal ko nu leen neex tudde kii yàllay taw bi tudde kii yàllay ngelaw li tudde kii yàllay jàmm ji tudde kii yàlla nii luñ bëgg buñ bëggee taw dem ci ilahul matar taxaw ñaan ko buñ bëggee ngelaw dem ci yàlla bi yor ngelaw yi ñoom gis nañ ni ñoom it ñu am doole lañ ci àddina ba tey gëmuñ wujudullahi waaye al alihatul mutaadid lañ gëm te nag yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne law kaana fihima alihatun illallahu la fasadata ñaari yàlla munta am benn yàlla rek mooy am bind lépp xaaliq ak maxluuq rek am munta am ñaari xaaliq munta am benn xaaliq mooy am ñi ci des ñëpp ay maxluuqaat lañ nekk waaye ñoom seeni xiram lañ teg xiram bu nekk ñu am lu ñu tudde alquran boo demee ci ñoom ñooñu ba tey da gis koo xam ne boo ci sukkandikoo da ngay mën a xam ne ñoom liñ gëm du dëgg Seydina Ibrahim bi mu fekkee ñiy jaamu xërëm mu laaj leen ñu ne leen kii mooy suñu yàlla mu ne leen ndax ñi ngi leen di jariñe ko lor bi mu dammee yàlla yi ñu ñëw ñu laaj ko mu ne dammuma ko wax leen ak ñoom ñu dañ leen daan boobu ndax xam nañ ne ku ñuy damm ak ku ñuy mën a yàqate ak ku ñuy tabax kooku war ngaa xam ne kii matul yàlla ba nga koy woote yàlla kon ñoom bu ñu sukkandikoo foofu rek war nañu mën a xam ne liñ gëm du dëgg waaye nag ñoom ba tey ci àdduna am nañ fi baax am nañ fi alal am nañ xam-xam te seen objectif bépp mooy népp lu ñuy màbbee diine waaw ñu ñëw ci beneen ponk boo xam ne ba tey ci point bi lay aju mooy ñu sëriñ Touba nan la xamal ni yàlla subhanahu wa ndaxte comme dugg nañ ci jullit ñi boroom xam-xam yi gis nañ borom xam-xam yu bari gis nañ mu takkalimuuna yi ñoom tariixu nazar ak yi lañ jël ngir xamal ñu yàlla ñëw ci suufiya yi ñoom ak tariixatu tatbiqiya wala amal yi lañ jël ngir xamal ñu yàlla ñu ñëw ci falasifa yi ñoom ci mantiq lañ sukkandiku ngir xamal nu yàlla sëñ Tuubaa nag bi ñëwee moom fan la sukkandiku ngir xamal ñu yàlla subhanahu wa xamal ñu wujudullahi subhanahu wa taala moom dafa ñëw boole ñaari yoon ñaari mbir mooy ak tariqatu nazariya wa tariqatu amaliya mooy ak tariqatu nazariya bi mu takka li mu ne jàppoon moom dafa ñëw jël ko booleeg tariqa al amaliya ak tariqatul amaliya bi nga xam ne ci la mu tasawufoon sukkandikoon ci ñaari yoon yooyu lañu teg nañu bu ngeen xamee bëggee xam wujudullahi bu ngeen ci sukkandikoo fu ngeen mën a dem ci àddina da ngeen ko mën layal yàlla ngeen bu ngeen bëggee dajee képp koo xam ne gëmu ko ñaari yoon yi sukkandiku lañ ci ngir weddi loolu Cheikhuna Ahmad Bamba ñëw teg manhaj bi ci ñaari yoon yooyu sos fi nag benn société boo xam ne dañoo sukkandiku ci jaamu yàlla sukkandiku ci ab tarbiya sukkandiku ci alquran mu teg fi benn manhaj bu leer boo xam ne nii ci wàllu tasawuf leeral na fi nit ki war a jaar ba àgg ci yàlla ci wàllu xam leeral na ki fi mu war a jaar ba bu dee yoon bu njëkk bi muy ab tariqatu nazariya sëñ bi nan lañu tegee ci yoonu nazariya ci xam-xam nan lañuy jaare ba xam yàlla tegal nañu ko ci benn téeram bu ñuy tuddee mawaahibul quddus nga xam ne ci wàllu tawhid lay wax lay wax boo demee ci téere boobu mi ngi naan ما دام ذو الدلال بالتوحيد يفوق ذا جهل وذا تقليد وبعد فالعلوم أفضل التلاب وخير ما الله به عبدا أفعل لكنما التوحيد خير الظهر للشخص في القبر ويوم النشر لأنه عن غيره يخني ولا بدونه يفيد علم الاستدلال نينا كيغا خامني دا فا گم يالا تا مان تي اندي اي ادله man ko layal kooku waxtu wu nekk mënta bokk ki nga xam ne dafa gëm rek te lim gëm mënu koo layal waxtu wu nekk rek ci gëm te jàng te lim gëm mu mën koo layal mooy kawe fuuf ki nga xam ne gëm na waaye lim gëm mënu cee layal dara ci ma wajat naa aba ana rek la koy teg mooy la ma fekkoon rek samay bàyyi gëm ma gëm waaye li ma gëm xaw ma ci dara nee na xam-xam yi bi nga xam ne moo ci gën mooy bépp xam-xam boo xam ne day tax nit ki mën a xam yàlla wéetal ko te mooy tawxiid ndax nee na tawxiid li tax mu gën ci xam-xam yi mooy dafay jariñ nit ki ci addunaam jariñ ko ci biir bàmmeelam ndax tawxiid mooy lépp aqida mooy lépp pas-pas pas bu baaxee rek sharia mën naa baax mën naa baax waaye pas-pas bu dëgërut wérut sharia jëf ja du am njariñ jikko ya mën naa bañ a baax kon aqida mooy li nga xam ne moom la nit ki war a njëkk defar ci boppam dooral jublu ci li ñu tudd ak sharia loolu jóge ci al axlaq mooy al iman wal islam al ihsan kon sëñ Touba ci téeréem boobu ñu tuddee Mawahibul Qudus andi nañ ci ñaari addi ñaari dalil pour xamal ñu nan la ñuy mën a tegtaloo ba xam ne yàlla am na wujudullahi dalil bu njëkk bi mi ngi ko teg ci al wujub wal jawaas wal istixaala nee ñett yi bu ngeen ci settantale da ngeen mën a xam amul yàlla mooy li am al mawjud lépp lu am rek génnul ñett yi benn ak amam nekk waajib lu war koo xam ne mooy mosu fee jug wala ak amam nekk jaayis loo xam ne mu am mu ñàkk ñooyam wala ak amam nekk mus wala loo xam ne du am bu mukk mi ngi wax naan i'lam bi annama min al xukmi jara fi l aqli fi salaasatin a ahsara wa hiya wujubun wa istixaalatuhuma yucrafu biljawaasi inda al ulama فالواجب الذي أبى عقل سليم عدمه ككون في العرش القديم والمستحيل ما وجوده علم ممتنعا بعقل كل من فهم كأن يكون في البرايا ذو قدم كزعم بعد السفهاء في الوهم والجائز الذي وجوده استوى معنى إعدامه لدى من قد حوى كموت شخص عاجل وآجلا وكابتداء الورى kun aqila nee na buñ bëggee xam ne yàlla am na nañu sukkandiku ci ñetti mbir yi mooy nañu sukkandiku ci al wujub wal istixaalati wal jawaas wujub mooy waajibul wujud mooy kan mooy ki nga xam ne boroom xel mu mucc ayib waxuñu ko dof wala koo xam ne sam xel dafa matul nee na mooy ki nga xam ne boroom xel mu mucc ayib mënta nangu ne ñàkkan kon moom ci gis-gisam képp kuy xam ne képp koo xam ne nii yaa ngi sikk sàkk amul yàlla rek wala nga weddi ak wujudam mooy sam xel dafa matul sam xel dafa dese mucc nee na kon waajibul wujud yàlla niñ koy xamee mooy bépp xel moo xam ne sama xel dara siku ci rek boo xoolee xoolee àdduna rek mënoo bañ amul yàlla subhanahu wa taala mustaxil nag mooy li nga xam ne du am ba mukk mooy ne yàlla du am ndend ba mukk munta am ñaari yàlla faw benn yàlla mooy mën a am li ci des lépp di ay jaam di ay mbindeefam nee na kon loolu mooy li ñu tudd mustahil mustahil mooy ne ñaari yàlla mënta am law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata jaiz nag mooy lan mooy li nga xam ne mooy amam ak ñàkkam ñoo yem nga faatu tey ak nga faatu suba lu ci nekk mumkin ndax sa dund ak sa am lu ci nekk rek mumkin la lu mën a am la lu mën a ñàkk la kon Sëriñ Tuubaa nee ñett yi nee na buñ ci sukkandikoo fuñ mën a taxaw danañ ci mën a tegtal wujudullahi subhanahu wa taala dana ci a sukkandiku ba xam amul yàlla subhanahu ñaareel bi nee na bu ñu bëggee xam wujudullahi ba tey man nañu sukkandikoo ci xudusul aalam ci sosuk àdduna amal wujudu loolu tax muy wax ne amal wujudu fa xudusul aalam burhanuhu fi qawli kulli aalim li annahu law lam yakun xalqan olim bal kaana muhadisan li nafsihi lazim rujuhu waxidin min al amrayni al mutasawiyayni bi duuna mayni li saaxibin lahu bi xayri sababi wa huwa muxaalun inda kulli arabi daliluna ala xudusi al aalam lusumu al bi idni al nee na àdduna ni muy doxe buñ ci sukkandikoo fuñ mën a taxaw buñ xamee ni addunay doxe rek fuñ mën a taxaw danañ mën a isbaat wujudullahi danañ mën a xam li amuk yàlla subhanahu wa bu njëkk bi eh, xudusul alam nee na mooy lan àdduna dafa sosu te lépp loo xam ne dañ naan la dañ koo def war naa am ku ko def mooy fi'lu bu ne rek am na faa'il kullu fi'lin la budda lahu min faa'ilin bépp jëf am na war naa am ku ko jëf ndax jëf du jëf boppam sëñ bi nee na boo sukkandikoo ci loolu ci àdduna xam ne dafa sosu lépp lu fi am dafa amutoon ba yàgg moo am nee boo ci sukkandikoo war nga mën a isbaat wujudullahi subhanahu wa nag àdduna lan moo ñuy wax ne dafa sosu daliluna ala xudusil alam lusumul arda bi isnil alim leen moo ñuy wax ne adduna dafa sos mooy araat yi nga xam ne moo ci ne maanaam li nga xam ne mooy gaar nit ñi boo bëggee xam li nga xam ne la tax àdduna adduna lu mu sosu rek nee na boo seetantalee sa bopp da nga ko xam araat yi am ci yow melokaan yi ngay melo bu tayee nga wér subaa nga feebar tey nga mel nii tey nga nee na loolu boo sukkandikoo xew-xew yooyu di am ci sa dund rek nee na war nga cee mën a tegtaloo wujudullahi subhanahu wa taala wax mu ne mislaf tiraqin wajtimain wa zukun islaasimun xaadisa xaadisan yakun faw li ñu tudde iftiraq ijtima faw nga nekk ci mbooloo wala nga wéet mënoo cee mënoo cee mucc ci ñaar yooyu foo mën a nekk rek ci biir mbooloo ngay nekk walla nga wéet nekkoo ci biir mbooloo nena nag ñaa li fekk yaa ngi soppaxndiku ci sa dund di nef yi di nefee war ngaa mën a xam ne ginaaw mën a mucc ci yooyu rek war ngaa mën a xam ne am na ku lay kondir kooku nag nee na mooy yàlla subhanahu wa taala kon suñ Tuubaa bi mu ñëwee moom isbaat ni mu ni ñu xamalee wujudullahi wax nañ ne comme li ñu waxoon dafa boole ñaari yoon yi nga xam ne boroom xam-xam yi ko jiitu ci lañ sukkandikoon moom dafa ñëw boole ñaari yëpp mu takkallimoon yi lañ sukkandikoon mooy at tariqatul amaliya ci xam-xam ngir xamal nit yàlla ci mantiq sëñ bi mu ñëwee dafa jël yoon woowu bu wax loo xam ne xam-xam la ci mantiq lay sukkandi ci xel ngir xamal leen yàlla jël beneen yoon wi nga xam ne mu tasawifoo ne ci lañ sukkandiko mooy ak tariqatul amaliya ak tariqatu tatbiqiya moom mu jë boole ñaar yooyu def benn manhaj kon moom ci ñaar yooyu ci la sukkandi ngir xamal ne ñu ñëw ci ak tariqatul amaliya sëñ bi nan la sukkandikoo ci tasawuf ngir xamal ne ñu yàlla gis nañ benn téere bu ñu tuddee Masalikul Jinaan lam cay wax lépp lu jëm ci tasawuf la nit ki ay jëfam nan la war a sellale ay jikkoom nan la war a jëfe wan yoon la war a jaar ba àgg ci yàlla subhanahu wa téere boobu nee na li tax mu taalif ko nee na dafa ñëw jamono boo xam ne dëkk bi dafa yàqu jikko yi yàqu nit ñi topp seen bànneex toppatuñ yàlla subhanahu wa taala nee na ma xam ne ñii ku leen dabuwut tegaat leen ci jikko ju rafet teg leen ci lislaam daañu sànq nee na loo tax ma taalifal téere bi ngir baaxee leen ko ngir buñ ci sukkandikoo mën a xam yàlla mën a xam ni ñuy doxe ci àdduna mën a xeeb àdduna dëgmal yàlla mu ne xat àllafa cheikh kitaabu masaliku jëm mu ne lim ci wax mooy fa jitu fii di kitaabin xat xawa shifaa man asqama xalboobu xawa looloo tax ma andi ci tasawuf téere boo xam ne képp koo xam ne dangaa demoon ba topp sa bànneex ba rafetaloolu say jikko fàtte lépp boo ci sukkandikoo danga mën a àgg ci yàlla teguwaat ci yoon ci téere boobu mi ngi ciy wax pour wan nañu tawxiid lu am njariñ la lu gën xam-xam yépp la mi ngi naan wa afdalul ulum bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi mi ngi ñuy xamal ci téere boobu ne nit ki ki nga xam ne dund tasawuf rafetul ndax tasawuf mooy lan mooy jikko ju rafet mooy al ihsaan képp koo xam ne danga julli di woor men ba noppi boo génnee men lu la neex di sàcc di fen di jëw di def lu la neex rafetalu si benn jikko kooku sag lislaam des na sag lislaam ndax nee na al ihsaan wal iman wal islaam kenn mënu cee dem bàyyi morom boo bëggee lislaam bu wér da ngay sukkandiku ci ñett yëpp looloo tax mu ne ki nga xam ne moom dafa jàng rek fiq jàng nañu jullee jàng nañu woor te yoonam nekkul ci tasawuf nee na kooku nañ koy mën a wooy mooy faasiq kàccoor wa man tafaqaha bila tasawufin fa su tafassuxin sariyan faarif koo xam ne nag dangaa def safaan ba mooy danga ne man kat damay rafetal sama jikko du ma jëw du ma def li waaye nag du ma jaamu yàlla nee na kooku zindiq lañ koy wooye wa man yakun bi aksi sa fa innahu ila tasanduqin amalu sha'nuhu kon Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee moom ci tariqatul amaliya ci yoonu jëf mooy tasawuf seen ay jikko nee na bu ngeen ci jaaree da ngeen mën a xam yàlla ñaareel bi mooy bu ngeen jaaree ci tarixatu nasariya mooy yoonu xam-xam jàng ba tey dangeen ngeen ci mën a sukkandiku pour isbat wujudullahi mu bari nag ñoo xam ne ci jamono ñoom dañoo ñëw di weddi wenn yoon wi wala ñuy weddi bee am na ñoo xam ne dañuy ñëw weddi pour wan ne tasawuf du dëgg am ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw di dund tasawuf waaye xam-xam lañ waxul dara duñ jàng si ñu nekku sëñ Tuubaa nag di wax ni ki nga xam ne dafa ñëw di weddi tasawuf yoon wi mu teg mooy yoonu jikko li mu wax ci téeréem boobu nee na nag ni ma lay tontoo mooy na nga xam ne fala yuwaari samsa kawna zil ama laysa bi mubsirin biha fawqa sama nee na nee na yow mi nga xam ne di tasawuf mooy yoonu rafetal jikko nanga xam ne li ngay wedd ni ma lay tontoo mooy gumba gi nga xam ne dafa gumba jant bi ne fàng mu ne gisuma ko ndax tee na jant bi feeñ déedéet kon nag yow mi weddi tasawuf di weddi yoonu tasawuf na nga xam ne sag weddi ko ak sa gëm ko ñooyam du tee tasawuf di tasawuf أو طائفة تنكر علوم قد سبت وشأن أهل الخير قد تضمن تضمن خصال الأنبياء وصالح القوم والخلق والأولياء وكل من يدوم ذا إنكار به مدى الدهر بالاستدراج فإنه يموت بالإصرار على الكبائر بعد الباري nee na yoonu tasawuf ki nga xam ne da koy weddi mu ne waaye yow miy weddi nan ngay weddee loo xam ne nii mboolem jikko bu yonent jikko woo woon mi ngi ci biiram kon boo ko weddee mel nga ne weddi nga jikko yonente yi mu ne ak mboolem ki bu baax di wàllu yu yàlla bépp jikko bu mu jikko woon rek tasawuf ci loolu lay wax kon mu ne kon ku weddi tasawuf weddi nga yonente yi weddi nga gaañu baax ndax seeni jikko rek la làmboo te nee na yemut foofu waaye ki nga xam ne day weddi tasawuf di weddi yoon wii wi ñu wi mën a jaar ba xam yàlla nee na kooku bu ko tuubul ba faatu na xam ne ci kabaa it ñi la faatoo kon Serigne Touba wan nañu tasawuf mooy lan ak nan la ko nit ki war a dunde man cee jaara ba xam yàlla ba mën a layal wujudullahi subhanahu wa taala biñ ko laajee nag kan mooy suufi yi suufi yi bu mooy kan mu ne as suufi wal xaasilu suufi aalimun aamin bi ilmihi xaqiqatan walam yamin fa saara saafiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al afkaari wa man yakun kasaak fa huwa suufi awalan fa soo awla fa soo daawa ala al maaruf nee na suufi yu mooy kan kan mooy suufi yu mooy ki nga xam ne dafa am xam-xam di ko jëf na mooy dafa boole ñaari yoon yi nga xam ne fi lañu jaarloo mooy ak tarixatul nazariya wa tarixatul amaliya yoonu jàng ak jëf nee na ki boole ñaari yooyu kooku lañ tuddee ak suufi yi ne ndax ñaar yooyu boo ko boolee day dem ba nga xam ne sa xol ak sa xel ak sa xalaat dara bu ci nekk ci lu dul yàlla subhanahu wa taala kon nii lañu Sëriñ Tuubaa leerale yoon wi ñuy jaara ba xam wujudullahi ba mën a xam yàlla subhanahu wa taala mooy a tariqatul amaliya wa tariqatul nazariya mu mel ne kon xalat na fee ngir mu leer naññi mu ñuy mën a xamee yàlla di ci mën a xamee diini ngir moo xam ne ci tarbiya ak tarxiya ak tasfiya ci la sukkandiku teg ci ay gaañu baax defar ay wàll yu teg leen ci ngir moomoo ñu ciy jaar ngir àggale nit ñi ci yàlla digal leen ñuy sanc ay dëkk di sos ay daara di taxawal ay jënnee xam-xam loolu lépp ngir wan rek nit ñi faw ngeen jàpp ci ñaari mbir yi bu ngeen bëggee mucc mooy na ngeen jàpp ci xam-xam ak jëfe ak ay mooy ak tariqatu nazariya wa tariqatu amaliya kon loolu ci lañ fas ci lañ bëggoon a waxtaan ci lu jëm ci wàllu diine ak boroom xam-xam yi nekk ci diine ji ku ci nekk nan nga ñu xamale wujudullahi subhanahu wa nan nga nan nga ñu wax ni yoon wi woo xam ne bu ñu ci jaaree danañ mën a layal ni yàlla subhanahu wa taala lu am la mu mel ni nag àdduna comme yaatu na te ñu gëmut yàlla bari na te nit ki day tukki di dem fu ne di jaxasoo ku ne waaye yow bu fekkee ne dangaa tukki génn fii rek taseeg benn franc mu ne la waaw dangaa gëm yàlla nga ne ko mun la yàlla amul war na lu tegtal ne yàlla am na ndax ki nga gëm mënee su ko gis ne su ko dégg kon lan moo tax nga ne am na lan nga koy ton mooy dafa ne moom kon du gëm lu mu gisul bala moo gëm dara rek da koy gis waa am na ay mbir yoo xam ne ñoom ñi ngi ko gëm sukkandiku ci te mosuñu ko te gisuñu ko te gëm nañ ni am na te gisuñu ko kon nag war nañu mooy gën a yàlla buñ ko mënta gisit lu am la am na ay mbir yoo xam ne ñoom ñi ko gëm bu njëkk mooy am na tuddee électronique nga xam ne ñoom ñoo ko sos di ci teg seen xam yu bari ñoo ko ciy jaarale waa électronique loolu baat boobu baat la rek boo xam ne dañ koy wax waaye mënuñoo wax ne électronique yi nii wala ñu koy làmb di ko daj kon foofu rek boo fi sukkandiku ku xam ne gëmul yàlla bu na gëm loolu gëm ne lii am na te gisu ko war naa mën a gëm ne yàlla mën naa am te duñ ko gis am na lu ñu tuddee al asir loo xam ne ñi gëmul yàlla ñoom ñëpp gëm nañ ne lu am la te gisuñu kon war nañu mën a gën a yàlla mën naa am ñu gis asir mooy lan mooy li nga xam ne ci satellite bi lay jaar ci la nit ki mën a wuyoo téléphone ci la téléphone bi jaar ngir nit ki mën ko wuy wala li ñu tuddee fréquence mooy li nit ki mën a jàpp poste rajo yi fréquence yi muy jaar pour nit ñoom gëm nañ ne loolu lu am la gëm nañ ne asir boobu am na waaye mënuñu la wax mukk lii mooy al asir kon nag war nañu mën a gëm ne yàlla subhaanahu wa lu am la doonte mënuñu ko gis am na lu ñu tuddee al jazibiya ñoom gëm nañ ni am na te gisuñu ko boo ñu xoolee seetantal ci télé bi ak rajo bi dangay gis ne asamaan am na foo xam ne boo fa àggee ca kaw a kaw foo xam ne jaasibi amu fa doo mën a toog doo mën a taxaw léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañ di génn ci biir al axmar sinaa yi ñuy wëndeelu ci biir nga xam ne duñ mën a toog duñ mën taxaw loola la tax mooy jaasibiya moo fa amul jaasibiya mooy lan lii mën a tax nga tege ci kaw suuf di dax ci kaw suuf dafa am suuf lu ñu nekk luy xëcc nit ki di ko téye ci kaw mu tudde al jaasibiya nee na loolu nag boo demee ba ca kaw day am foo xam ne dootu fa amati jaasibiya boobu suuf si jaasibiya du am na fu loolu ñoom gëm nañ ne loolu lu am na jazibe waaye mënuñ laa wax jazibe mooy lii kon loolu boo dajee franc-maçon wala ko gëmul yàlla bu gëmee ne loolu am na war naa mën a gëm ne yàlla am na subhaanahu doonte gisuñu ko kon nag mu mel ne ki àdduna jaxasoo na gëm-gëm yi bari na ñi gëmul yàlla ñoo ëpp doole ci kaw àdduna ëpp si xam-xam ëpp fi ay pexe ëpp fi baat di sos ay munazamaat alaalamiya di sot ay durul ay taam foo fekk franc-maçon yi ña ngay taxawal ay jamiyaat xayriya ay association di sot ay organisation mondial di sos ay barab yoo xam ne dañ daan ñu amul bàyyi wala ñu tumuranke nañ fa dugal loolu lépp wasiila la boo xam ne dañ fay jaar ngir mabbu diine mabbu ngëm yàlla ci kaw ci xolu doomu aadama yi mu mel nag kon jullit ñi war nañu laaj lan mooy seen radd fi'ali ginnaaw ñi ngi leen di xeex ngir yàq seen passeport ñoom nan lañu war a def yaakaar naa ne tontu bi ëpp solo lu ëpp njariñ lu mel nii amu ci li jullit ñi war a def mooy taxawal yu mel nii di waxtaan ci ay thème di xamal nit ñi seen jullit ñi seeni noon di leen xamal seen pas ngir ñu mën a xam li gëm mooy lan ndaxte kat wax nañ comme li ñu waxoon léegi gëm te li nga gëm mënoo koo défendre ci lépp lu ko yàq li nga gëm mënoo ko aar ci dara mënoo ko layal kooku sa ngëm dese naa wér dese naa dëggu li nga gëm danga koy gëm xam ko mooy tax nga mën a xam valeur li nga am mooy lan waaye lil sa di jullit ñu bari tey boo leen laajoon lan mooy diine nan yoon yi ñuy défendre buñ dajeeg franc-maçon bi rek mën na leen a fëkk bu buñ tukki woon jóge ci meneen réew dem ci meneen réew moo xam ne jullit ñëw fa duñ fa gis kuy julli duñ fa gis kuy woor duñ fa dégg jàkka ju nodd bu boobaa rek mën nañoo dem ba ñàkk seen pas-pas loolu nag li ko waraloon mooy dañoo xamut liñ gëm liñ am mooy lan kon mel ne kon war nañu jol nañ jamono joo xam ne xam-xam ak jëfe xam tegu ci yoonu tasoo ci jamono jamono bu ko laajoon rek ci jamono ngi da ko gën a laaj nag loolu mooy point bi nga xam ne mu mujjoon ci point yi ñu waroon a waxtaane ñu leen di sant di leen gërëm ci seen déglu ak seen xerawlu di ñaan yàlla subhaanahu wa ñi nga xam ne ñoo taxawal li yàlla fay leen ak yiw yu baree bare bare bare bare ndaxte lii day wane ne ñi ngi taxawu diine ñi ngi aar l'islam ñi ngi koy défendre xam nañ liñ am mooy lan taxawuñ nekk yàccaaral di bàyyi nit ñi yàq waaye lii war na ñoom def nañ ko waaye bokk na ci li nga xam ne lii mën a aar lislaam tey ñu koy mën a taxaw ci lépp loo xam ne da ko kon nag yal na leen yàlla subhaanahu wa taala fay ci seen jëf te def ci xolub bépp jullit mu mu roy ci yéen def lu mel ni wala muy def lépp loo xam ne lu mel lu jëm ci lii leen loo xam ne day défendre diine day xamal ne ni liñ gëm mooy lan ñu leen di sant di leen gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xalii wa sallam taslim uh, jërëjëf uh, jërëjëf sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne seq nga ñu ko tey seq nga ko mu assas mu assasul wafaay tey kon ci turu mu assasul wafa ñu ngi ñaan yàlla mu guddal sa fan te yokk sa xam-xam li nga fi wax tamit yàlla nañu ko jariñoo ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah oustaz Aliou Sall bu si FM incha allah moom la ñuy dalal fii ci jotaay bi. mu fas yéene waxtaane benn noog jullit ñi kon oustaz Alioune Sall lañu fas yéene dara suba incha allah xam naa ne ci ay minutes yu gàtt rek dañuy jox sëriñ Seexuna Mbàkke mu def benn taxawlu seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane laata ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi xamaa ne temps bi la gis taxul mu bari loolal waaye taxawlu seetlu bu gàtt rek incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbokk yi fi tey yëpp di leen siyaare leen balu ak tey rafetlu waxtaan wi lool eh, di sant sëñ bi nga xam ne moo ko doon waxtaan indi ne ko ci anam gu mat sëkk gu leer yoo xam daanaka kenn amul luñ ci yokk lépp leer na ndax tam bi muy waxtaanee dafa am solo trop mooy wane lan mooy amuk yàlla ndax amuk suñu boroom daanaka mën nañ ni ñi ko weddi bariwut masalan bu ñu xooloon adduna bi Eh, téeméer boo jël la ca wedd ni yàlla amul matul ñaar kon lu leer la ndax suñu boroom li mu bindee doomu aadama da cay bindaale mu mu mu mu xam amuk yàlla ndax boo seddoo mbindee fi lépp leen lu ci nekk xam na boromam kon doomu aadama tamit ci biir ni ko yàlla bindee mën na cee tegtal ba xam sunu borom ndax bu fekkoon eh, doomu aadama sax dafa judd woon ñu wàcc ko ci àll ba foo xam ne kenn nekku fa ba mu nekk magum jëmm ñëw ci nit ñi ci saasa dana xam ne am na ko ko bind du jar ñu koy xamal wala mu koy jàng fen di ko xam ndax loo ko suñu borom bindaaleen li ki noonu xelam tamit bu ci tegtalee xool ko dana ko ci mën a xam ndax xam nañ ni lépp luy dund ci àdduna mënta ñàkk ko bind ak lépp lu mën a am rek mënta ñàkk ko def loolu xel moom nanguwu dara am te kenn amalu ko te doomu aadama xam na ni moom ci boppam lu am la yeneen yi muy gis ci àdduna yëpp xam na lu am la ah xam na ni moom yooyu bopp binduñu seen bopp te moom mii di doomu aadama tamit bind ko kon mënta ñàkk ko bind Ah, kon suñu boroom ci bopp moom moo bind lépp moo tax suñu borom di wax ci alxuraan ne ah, am hum am hum xuliqoo min xayri shay'in am humul xaaliqoon waaw ah. am am xalaqu samaawaati ardi bal laa yuuqinuun waaw ñett rek am benn xam na ni ñoom seen bopp amaluñu seen bopp te it mënut a ñàkk leen ma am ñoom seen bopp am lañ kon am nañ ba noppi te it amaluñu seen bopp kon mënut a ñàkk ne am na ku leen amal mooy suñu borom. kon loolu bu ñu ko ci xoolee dañ koy daal di xam moo tax daanaka mën nañu ñu ko weddi bëriwut waaye kay cooli fi mu nekk mooy euh, kan mooy sunu borom maanaam suñu borom moom mu ñu xam nañ ko gëmee ci boppam dafa bokkul ndax am na ñoo xam ne bu demee neen la yàlla moom mooy weer ñenn ñeneen si borom bi ñu war a jaam mooy biddiw bi ñeneen ki ñu war a jaam mooy nag bi ba kenn ku ne wax lu bare bare bu defee ne kon l'islam mooy ki nga xam ne moo dikk jàngale suñu borom bi nga xam ne mooy yàlla dëgg-dëgg nan lañ ko war a jaamu ak mooy kan ndax bu ñu seetlee alxuraan wala l'islam ni muy jàngalee yàlla da koy jàngal nit ki ci wàllu yëpp da koy wan ci wàllu yëg-yëgam di ko jàngal tamit ci wàllu xelam ndax boo xoolee ci yeneen eh, masaaxi bi am na ñoo xam ne ni ñuy jàngalee suñu borom wala gëm ni ñu ko jàppee rek duñu dañuy teg fee xel maanaam teg ko ci wàllu yëg-yëg rek ak ay eh, loolu bu defee loolu tamit xam nga jub am na ñoo xam tamit dañuy topp xel ba mu ëpp xel tamit kese kese soo ko toppee mun laa wan xamuk yàlla kon ñaar yëpp ngay boole ak ak xelam yëpp ngay boole ko tàggal lislaam nag boo seetloo ñaar yëpp la boole moo tax pas-pas bi mu indi ci wàllu yàlla ak ni mu firee àdduna ak ni mu firee li xew ci àdduna lépp moo gën a matale ci xoole ci mbooleem xeeti pas-pas yëpp moo tax képp ku am xel te am euh, fitra salima la suñu borom bindee muy lu mucc da nga xam ne da nga gëm yàlla da nga ko topp da nga xam boo gisee rek moom mooy dëgg kon amul yàlla kay wérantu ko boo defee nag ñu bàyyi xel tamit ne ci misaal am amul yàlla googee a mooy lépp lépp sukkandikul ci xel waaw ah, moo tax suñ euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci addis ni aksar ahlul jannati al bulahum walakin ah, xam wala na ko addis ba waxee wala ni ëpp ci euh, ñun waa àjjana ñu ci ëpp ñi nga xam ne seen xel dafa néew waaye nag borom xel yu mag yi ñoom ñoo dëkk fa gën a kawee ci àddina waaw ah, ndax du nag boo seetloo àdduna bi fi xel wala ñi fi a ay xel ñu ëpp gëmuñu yàlla wala wala ñu gëmuñu yàlla foofu la ëppee kon du càggee nag toujours xel rek mooy wane yàlla waaye gëm-gëm lu ñu yëg la ak xel ak lu suñu borom bi ne nga boole ko eh, yu bari la ak loolu suñu borom xewale rek nga man koo am kon <coughs> nit ki pour mu gëm yàlla faaw mu am fitra salima kon daal ñu xam ne gëm rek du caagi nag eh, lépp ci xel la war a ah, waaye nag ki am xel te xelam mat nag toujours moom mooy gëm moo tax moom moom moom mooy gën a dëgër ak gëm ak ak donte ñee tamit ñu gëm lañ moo tax boo seetloo suñu borom di wax ci alxuraan bi muy nettali nit waa sawar ne eh, ne waxaalu la kunaa nasma'u aw naxilu maa kunaa fi asaabi saxee wane ne waa sawar di metti wane ne ñun suñ suñ suñ suñ fekkoon eh, doon nañ la ñuy wax na nga ko topp wala wala ñu amoon xel kon tey jii duñ dugg fii ñu dugg waaw ndax ñaar rek la masal da nga am xel mu mat a mat mat lépp xam lépp daal di daal di mën a gëm kooku mooy naxilu da ngaa xam yàlla ci sa ci sa xel am sa xel mat waaye bu sa xel matut nag. ba mënoo xam yëpp da ngaa war a jekki-jekki rek gëm noonu mooy nasmaxu nga xam da ngay dégg rek topp xam ni yonent bi li mu wax dëgg la nga topp ko boo defee da mucc dafa am euh, teyit ah kon daal ñu xam ne yàlla lu am la kenn werante woo ko dafa am benn <coughs> jàngalekat boo xam ne da doon jàngal ay ay dongaam fekk jàngalekat bi moom gëmul gëmul yàlla maanaa ci ci malaxi doonay la bokk muy jàngal élèves yi ci nga xam ne ci ci école bi bëgg leen wane leen yàlla amul bi muy bind da nga gis moo bind daan leen ndax yéen a gis tableau bi ñu ne ko waaw ñu ngi ko gis mu ne voilà kon tableau bi lu am la daan ndax yéen a gis banque bi ñu ne ko waaw mën leen kon banque bi am la di ko topp noonu ba ci école leen lu mu tudd ko mu jékki-jékki leen waa ndax yéen a gis yàlla ñu ne ko déedéet gisuñu ko de mu ne ah, kon kon yàlla amul waaw ah, bu defee ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle nag kenn waxut benn ci ñu doon jàngal benn élève daal di jóg daane ma laaj leen yeneen gone ñu ne ko waaw man leen ndax yeneen gis xelum jàngalekat bi ñu ne ko déedéet gis ñu ko mu ne kon jàngalekat bi xel <laughs> kon mu ne la jàngalekat bi amul xel kon loolu lépp loo xam ne gisoo ko mën koo laal rek amul déedéet suñu borom lu am la waaye nag suñu borom ah, doomu xelum doomu aadama daa borom amul fu mu yaa ngi gis nii waaye am na loo xam ne la ci ginnaaw tabax mën na ko gis yaa ngi dégg waaye am na kàddu yoo xam ne mën na koo dégg léegi noonu sa tax foofu la yem waaw ah, am na am ah, lenn lu ci nekk ci yeneen cër yi ni mu amee lu mën a gis am lu mu mënta lu mu amee fa yam xel tamit foofu la amee fa mu yem suñu nag dafa weesu am xel teewul nag xel mën na koo gis gëm ko nangu ni am na waaye mënta wër lépp suñu borom dafa amoon ah, benn waay boo xam ne dafa jàngi woon ci ñu ko nettalee ba dikk daa ne nag bëgg naa ku ma ci tontu ñu indil ma benn borom xam-xam diine ba xam dana ma tontu ci ñetti laaj ñu koy wëral ba gis ko indi ko benn boroom xam-xam mu ne ko daa am ñett daal daal li ma la bëgg laaj ci mbirum diine ak ci yàlla mu ne ko waxal mu ne ko nag euh, laaj boobu laaj naa ko ñu bare bare ci ay borom xam-xam waaye tontuñ ma ko nag mu ne ko wax rek incha allah naa la ci tontu mu ne ko li ma lay njëkk a laaj mooy lan mooy wane ne yàlla am na bu fekkee yàlla am na wan ma nu mel ah wan ma mooy kan ak ak nan la mel ak ban formula ñaaral bayit noo bëgg naa nga leeral ma lan mooy alxadaa wal xadaa maanaam la ñuy wax ab dogal ñettal bayit mooy seytaane dañ ni dañ koo bind ci safara te léegi ëllëg tamit ñu koy dugal safara kon waru ko yëg ndax sawara warut lakk kon seytaane ëllëg ni muy lakk bi mu waxee bi mu waxee jàngale euh, sëñ boobu doon laaj ba noppi rek sëñ bi daal koy pes mu tàng daal dem mu daal ko wax euh, lu tax nga may pes maa la laaj rek nga may pes pes bu metti mi lu ma def ba ngay ba ngay kii mu ne ko déedéet pes moom ma la pes mooy mooy tontu bi mu ne ko pes bi lu mu nekk tontu bi mu ne ko mu ne ko pes def mu ne ko fi mu ne ne ko bi mu ko maa ngi mu ne wan ma mettit bi ak nu mel mu ne ko mun ne ko woon mu ne ko voilà yàlla tamit lu am la waaye mu ne ko woon mu ne ko ndax xamoon nga ne ndax géntoon nga ne biig dinaa la pes ma ne ko déedéet diggante mu ne ko ndax may doon dëkk di bëgg a toog yow xamoon nga ne dinaa la pes ma ne ko déedéet xaw ma ko woon ma ne ko waaye ma la pesee xam nga ne pes naa ma ne ko waaw ma ne ko ab dogal tamit noonu la mel ñetteel ba ma ne ko loxo loxo loxo maa li ma la pese nii lu mu doon ma ne ko ab loxo ma ne ko loxo bi luñ ko bindee ma ne ko ci ban lañ ko bind ndax xam nañu doomu aadama ci ban lañ ko bindee loolu nang na ñëpp nang nañ ma ne ko waa sa kanam sama lex bi ma pes moom ci luñ ko bind ma ne ko ci ban lañ ko bind moom it ma ne ko ah kon ban ak ban la waru waru waru yëg leen lu metti waru toonu metti tegtal ci ne ko ëllëg tamit Iblis lañ ko bindee sawara teewul ba suñ borom bëggee mu am mu sogal sawara mbugal ko du tee mu mbugal ko salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ seexu naa kon ñu jox waa fiq ci jàngat bu am solo bi nga xamante ni defal nga ñu ko ci waxtaan wi tabarakallahu bu ko defee ñi laajoon ay laaji fiq bu ko defee bu suba insha allahu taala daañu leen ci bàyyi xel ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa oustaz Aliou Sall moom la ñuy séqal jataay bi lim ñu war a jàngatal mooy bennoo gi nga xamante ni moo war ci jullit ñi bennoog jullit ñi la jàngal foofu la ñuy defal ay jàngat waxtaan wi képp koo xamante ni yàlla dogal na rawoon na la soo dégloo Daaru Muxti FM wala Lamp Fall FM wala Sud FM wala wal fajri wala diisoo wala jant bi FM wala dunia insha allahu taala di nga ko déggaat bu baax naka noonu tam boo duggee ci eh, internet bi nga dugg ci majalis wala istixaama wala muridiya boo ci dugg bu soobee yàlla di nga mën a jot majalis nag moom en direct la ci insha allahu taala waaye yeneen si di insha allah bu ngeen ko ci seeteet di ngeen ko gis muy maja muy eh, muridiya ak istixaama point ko eh, sëñ maam Cheikh Fall jazakallahu xayran ci turu mu assasatul Wafa bi xuquqi lu kawe kawe njort yi kon ñu ngi ñaan yàlla mu bàyyi la fi te bàyyi la ak sam xel bu baax a baax a baax euh, mbokk yi déglu nañ waxtaan wi lool déglu guñ ko déglu tax na laaj yi bari na kii nee na lim lay laaj mooy ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi dafa bëggoon nga leeral ko lan mooy dëddu àddina ndax dëddu àddina mooy nga sax ca jàkka ja rek doo ci génn si waag ngoon wala lan mooy dëddu àddina ak zuhud waaw ah, bismillahir rahmanir rahim dëddu àdduna yaakaar naa ne du sax ci jàkk wala dëkk ci jàng alxuraan déedéet yonente bi alayhi salaatu wasalaam ay jamonoom am na koo xam ne ca jàkka ja la daan tëdd di fa fanaan di dëkki julli di dëkki woor di jàng alxuraan am ñu ñu ko yéem lool naan dafa baax dafa baax bi ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko waxee da ko woo ne ko ku la yoroon sa kër mu ne ko diw mu ne ko kookaay jaamu yàlla kookaa la gën demal nga demal nga liggéey te jàmm boole jàmm kon dëddu àdduna du caageen du caagee ne mooy sax ci jàkka wala dëkke benn mbir ndaxte yàlla nee na ci alquran wa wala tansa nasibaka min ad-dunya kon àdduna danga ci liggéey waaye lépp loo dugg nang ca dunde na nga xam ne noonu la ko diine diglee mooy laa ifrata wala tafrit bul yéesal bul ëppal kon li yonte bi alayhi wax na xayrul umuri awsatuha jërëjëf maam Cheikh ci tomb bu am solo boobu nga ñu tontul kon mbokk mi dégg ko noonu te yonent bi waxoon ne kenn ci yéen jël ak buumam mu dem ci àll ba taxan mattam ñëw jaay ko faje ko soxlaam sax moo gën ci moom muy dem di laajaka laaj kon ndekete mbir mi yëmul rek ci nootoo jàkk ja rek ki tam day laaj mu ni ab jullit nan la war a mën a def ngir ngëmam dëgër ci xolam waaw yaakaar naa jullit ni mu war a def ngir ngëmam dëgër ci xolam mooy li yonente gi waxoon ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadilu biadi abadan alquran dafa l'islam dafa am ay masadir yoo xam ne ci lañuy jaar ngir jàng ko ba xam ko jëfe a yaakaar naa ne al masadir yooyu buñ ci jàppee def liñ ñu digal suñu ngëm dana dëgër li nga xam ne moom la yàlla bëgg ci ñun danañ ko def nam ko bëgg jërëjëf mbokk mi mu ne ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi lool dafa la doon laaj mu ne ndax yàlla des na ko gis ci bëti kese kese bil aynil mujarrad laa tudrikuhul absaar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful xabiir beneen aaya muy wax wujuhun yawma isin naadiratun ila rabbiha naazira yàlla nee na bët du ko gis moom mooy jot lépp lu am waaye kenn mënu koo gis waaye nag des na ko gis waaye yawmal xiyaam lañ koy gis ndax wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nazira waaye fii ci àdduna moom mosuñoo gis benn yonente wala wenn wali woo wax ne gis na yàlla ndaxte Seydina Muusa ci alxuraan mi ngi doon laaj yàlla naan ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzur ilayk xaala lan taraani walakin anzur jamre ilal jabali fa in istaqarra makaanu fa sawfa taraani kon yàlla des koy gëm waaye gisuñu benn boroom xam-xam wala benn yonente boo gis ci àddina bu dee yowmal xiyaam nag ñi ko gëmoon daañu gis waaye ñi ko gëmutoon duñ ko gis ndax kallaa innahum an rabbihim yowma isin la mahjuubuun jërëjëf jërë jërëjëf maam jërëjëf maam Cheikh ci tontu bu am solo boobu def naa loolu mashabu ahlu sunna ak mashabul mu'tazila werante nañ ci lu bare bare bari ci ru'yatullah kii day laaj mu ni ñan ñooy ahlu sunna ci kuréel yooyu nga doon tudd ñan ñoo ci ahlu sunna waaw ahlu sunna mooy ñuy tuddee al ashaira wal maturidiya ak ñi nga xam ne dañoo taban ni seen mazhab ñi doon tudd nii nag man nañu as suufiya ci ahlu sunna lañ bokk ndax nekk mu takkal lim mu takkal lim mooy ki nga xam ne dafay wax andi ay adilla yoo xam ne yu bari ci xel la koy teg kon nekk mu takkal lim teewut a nekk bokk ci ahlu sunna kon ahlu sunna daal li nga xam ne moom lañu wax kuréel yi nga xam ne ñoo composé moo ñu tuddee al asaira wal maturidi waaye tekk nekk suuf yi wala mu takkalim teewut nga bokk ci ahlu sunna jërëjëf kitam nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi lool dafa dégg ci sa biir waxtaan ngay wax ni waxaalatil yahud mel ni aaya boobu nga doon wax mu bëggoon nga leeral ko kan mooy Uzayr waaw Uzayru ci kilifa ak yahud yi la bokkoon dañoo xamul nag ci yonente la yonente yi la bokkoon wala seen nit ñu baax yi waaye daal ñoom ku ñu gëmoon la ku ñu jiitaloon la ku ñu tegoon foo xam ne teguñ ko fenn la ndax yonent wax na yahud yi bari na ay yonent yu wàcc ci ñoom xamuñu nag ndax yonent la wala nit ku baax la rek bokkoon bi mu waaye tegoon nañ ko daraja boo xam ne àggoon nañ ba naan mooy doomu yàlla loo tax ñu naan waxaalat yahud wa azayru minullah waxaalat nasara masihu mu masih yi niñ jàppe ne xiisa doomu yàlla la ni la yahud yi am ko jàppoon ne moom doomu yàlla la mooy kooku ñu wax azayru waaye nag xamuñu ba xam ca yonente la bokk wala ca seen kilifa yu jërëjëf kon loolu leer na ci mbokk moomu ki tëm muy laaj ginnaaw bi mu rafetloo sa waxtaan mu ni dafa bëggoon nga leeral ko lan mooy franc maçon baat franc maçon nee lu bare bari daal bëggoon nga leeral ko ngir boo liggéey mu mën koo xam ki nga xam ne dafa gëm mabaadi yi nga xam ne moom lañ doon wax léegi waaye nag baat bi wuute am na ci fan la jóge ndax franc baatu français naka noonu maçon baatu français maçon xam nañu mooy tabaxkat wax nañu ñoom ñi nga xam ni seeni rumuz ak seeni wax dafa mel ne dañoo créer benn langue boo xam ne adawaat yi nga xam ne moom la maçon yi di jëfandikoo ñoom rumuz yooyu dañ ko jël lu ci nekk marto maçon da koy jëfe boo demee ñoom martu am na lu muy ramsu bu muy signifié ci ñoom boo demee turel wala burwet wala yooyu lu ci nekk dañ ko jël ñoom tudde ko benn rams wax nañ ne looloo tax ñu tudde leen franc-maçon am na nag yeneen wax yoo xam ne rot na ci yu bari ci baat bi waaye daal bii moo ci bi nga xam ne moo gën a leer jërëjëf